الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم mbokk jullit yi fi teew ak ñi teewut yépp pour nuyoo lislaam jàmm ak yërmande sunu borom yàlla na ko sunu borom subhaanahu wa taala jël ko sotti ko ci kaw xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko baaxoo def rek bis bu nekk ci weer wu tedd wi weer wi nga xam ne moo di weeru alquranul karim weer wi nga xam ne mooy weeru njëggal mooy weeru ubbil bunti àjjana ci jullit yépp yàlla ñu ci sunu borom boole ci ci ngëneel yooyu nga xam ne moom la euh, sotti ci weeru tet wi ni ñu ko baaxoo def nag bis bu nekk ñu indi kenn ci mbokk yu tedd yi ci kilifa yi ñu ñëw fii waxtaan ak ñun ci benn tomb kon tey ñoo ngi dal mel ni mbokk moo xam ne ñu ngi jóge ba fa Cheikh Mohammed Cheikh Mohammed Abdul Aziz Touré moomu ñu ngi juddoo Fass yi ñu xam mu sës ci Darou Moukhty Fass Touré googu nag daanaka mën nañ ci bañ a xamal kenn dara ndax ñu bari xam nañ la fa xew foofa la fa xew rek mooy jàng ak jàngale aw ci sunna Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon gan googu yi foofu la jóg Karim fa la jàng it mbooleem xam-xam yi aju ci al yi aju ci alquran ak mbooleem xam-xamu diine foofu la ko jànge génnul fenn fii la ko jànge ci réew mi ci Fass Touré googu mbokk moomu nag di Cheikh Mouhamed Touré Cheikh Mouhamed Abdoul Aziz Touré Cheikh Abdoul Aziz Cheikh Abdoul Aziz Touré moo ko fi yebal ci ndigalam la fi ñëwee bi mu fi ñëwee itam mu fekk fi ñi mu fi fekk di mbokkam ñoom it ñuy kën na ci bopp ba sëriñ Cheikh Khady Mbacké kon mën nañu wax ne moom ci ndigal la fi ñëwee ci ndigal la fekk fii ci mbokk yi mu fi bokkal nekk fii loolu mooy li nga xam ne mooy li am kon sëñ boobu noonu ñu ko waxee rek du jar ñu ci delluwaat Fass Touré googu la jàngee alxuraan bu mokkal ko bi mu jàngee alxuraan bu mokkal ko it foofu la jànge mbooleem lu aju ci mbooleem xam-xam diini yi nga xam ne moo aju ci diini yi fa jàng génnul fenn gannaaw ba nga xam ne jàng na alxuraan ba noppi nag ba jàng xam-xam diine yooyu ba noppi nag waar woowu mu nekkoon nag ci la ci la mujj ci ci la nekk nag ci lay xëy ci lay gont kon mën nañoo wax ci daara ju mag jooju nekk Fass bii di bëgg waxtaan ak foofu lay xëy fa ci ndigalul kilifa yu tedd yooyu tudd kon mën nañoo wax ne ci téere bu tedd bii nga xam ne moom la bëgg a wax loolu lay xamal doomi jullit ñi loolu it la ay waajuram ak i maamam ci lool lañu nekkoon moom it mu nekk ci loola kon du ñu guddal rek dañuy koy dalal rek xam ne di ko xamal ne ko ñëw na ci att boo xam ne fa la dëkk fa dëkk muy Darou Moukhty Darou Moukhty ak Fass Touré xam na ne benn dëkk la du ñaari dëkk mag ñu tedd ñu baax ñi fi nekkoon noonu lañ fi nekkoon ñii nga xam ne ñu ci loolu lañ nekk muy diggante Fass ak Darou Moukhty kon daal mbokk yi ñu xamee ko yéene déglu bu baax a baax njariñ yi nga xam ne moom la ñu bëgg andil ci alquranul karim di téere bu tedd boobu nga xam ne ci weeru tedd yii ñi nga xam ne ci lañ nekk ci la alquranul tedd moom mu ci la wàcc kon dañuy jox mbokk mu tedd mi nga xam ne moom la àndal muy sëriñ Mouhamed Hadi ture euh, mu tàmbalil ko rek bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب فجعله قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا ارتياب واشهد ان لا اله الا الله وحده رب الارباب الذي عنت لهيبته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث من افضل الشعاب الى خير امه بافضل كتاب salaatan wa salaaman daa'imayni ila yawmi al-ma'aab yalihi al-i'laam bis-salaam fanaqulu lakum jamii'an assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aala wa barakaatuh kamaa naghtanimu al-fursa linazuurakum fi haadha ash-shahri al-mubaarak شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونواصل بالزيارة إلى حضرات السادة والمشايخ نزورهم جميعا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وقد عدنا كما كنا جئنا في العام الماضي udna wa nahnu ashaddu farahan wa surura udna ila ixwanina almuslimin udna ila ixwanina fi alaqaid udna ila ixwanina fi almuhimma muhammatuna jamian huwa tadrisu kitabillahi wa muhawalatu fahmi jamici ayatihi wa tatbiqi ma anzala allahu subhanahu wa taala jina alyawma nawaddu alxaditha an mawducin muhim mawducu kitaabillahi subhanahu wa taala alqur'ani alkarim yakfi an naqula anhu ma qalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu bacdi abada kitaab allahi wa sunnati nabiyyihi هذا خير دليل على أن القرآن الكريم هو هو الضامن الوحيد لسعادة الأمة ولن يزول المشاكل ولن نزول في المشاكل ما لم نتقيد بكتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن نتلوه ونتدبر معانيه ونطبق أحكامه ونمتثل بجميع أوامره ونجتمع ونجتنب جميع نواهيه وإلا فما فائدة قراءة كتاب الله القرآن والسنة جزء واحد لا يتجزأ إذا كان القرآن الكتاب المنزل من الله بأحرفه ومعانيه وسوره فالسنة هي الشارحة لهذا الكتاب أو باللغة يعني الواضحة hiya almutarjimatu li kitabillah almubayyinatu li mujmalihi almufassilatu li maanihi mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara ci weeru koor bi di ñaan yàlla nangul ñu suñuy woor ak suñuy naafila ñoo dellu siwaat tey jii ci mawduu alquranul karim la mbokk mi wara a waxtaane alquran nekk na téere bu nga xamante ne bii téere bu am solo la ndax amul benn shakk ci ni suñu borom subhanahu wa taala moom moo wax ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas nekk ngeen di ngën jixeet lu tax ñu nekk di ngeen ji xeet ndax dañoo jël ngën ji yoon yónni ko ci ñun muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su dee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën ji ñu yónni ko ci ngën ji su dee moom mooy ngën ji yonent ñu yónni ko ci ngën ji xeet amul benn chàkk ci ni téere bi mu indi mooy nekk ngën ji téere ñu gis ne alquran moo gën a màgg ci mboolem alkutub samawiya gën a matale gën a làmbe ndax mboolem téere yi doon jiitu ak yonent yi yàlla doon yónni kenn ku ci nekk bi mu lay yebal daf laa yebaloon ci sa xeet rek maanaam bu doon jamonoy tey la dama naan dafay dafa yebal yonent boo xam ne waa Daaru Muxti lay waxal yebal beneen boo xam ne waa Faas lay waxal yebal feneen feneen moo yonent yi jiitu woon du jiitu Seydina Muhammad di ñëw bi Seydina Muhammad ñëwee nag mu ne ko wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nadira yow nag ci ñëpp lañ la yónnee mu ñëw nag war a làmbale yëpp yi pour matale ko pour lépp mat ñu seet téere bi méngoog moom muy alquran ñu yëkkati ko jox ko mu andi ko kon loolu rek wane na am solo gu alquran am solo comme ni ko borom euh, al imam basari waxe qarrat biha aynu qaariha fa qultu lahu laqad zafirta bi hablillahi fa'tasimi nee na kiy jàng alquran xelam dal na ci alquran ma ne ko jàppal ci buumug yàlla gi te nga mooy bu dëgër in tatluha xiifatan min xarri naari lada atfata xarra lada min wirdiha shabimi su fekkee da nga koo jàng ngir ragal sawara damay da ngay far fay fay sawara sax faf kon alquran loolu euh, wane na ne am na solo lool dañuy ubbi rek di tënk lenn lu ci bokk rek di jox mbokk mi mu yeggale kàddu gi lu ci dëngit ñu ngi koy jéglu assalaamu aleykum wa rahmatullah جيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا سبحانه أن نقبل على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا وأن نجعله منهاجا لحياتنا وغذاء لأرواحنا لننال الحياة الطيبة المباركة في ظلال هديه ونظفر بسعادة الدنيا والآخرة ونحقق لمجتمعنا, لمجتمعنا الأمن والعز والتمكين min xilaali tatbiqi axkaami walsalaatu walsalaamu ala albashir alnadir alladi arsalahu allah raxmatan lilaalamin w anzala alayhi alkitab almubin فربى في مدرسته الصحابة الكرام الذين كانوا يتلقون القرآن الكريم فيحرصون على التمسك بهديه والاعتصام بحبله المتين xatta adxaw saadat alilm wa manaarata hidayatin linnaasi ajmain wa baad fa ya ayuha alixwatu alkiram almushahiduna walmustamicuun assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weeru màgg wi di weeru koor di weeru alquran di ziyaara kilifa yi di tàmbale ci kilifa gu mag gi suñu maam sëriñ Cheikh di Mbàkke yàlla na fi yàgg te jaar ci mboolem kilifa yi nekk ci ginnaawam suñu maam sëriñ Bachir Anta Mbàkke ak suñu ma suñu papa sëriñ Moustapha Hafsa mboolem kilifa yi ñu ngi leen di ziyaar di leen jottali ziyaaru kilifa gi nga xam ne moo ñu yebal muy sëriñ Cheikh sëriñ Abdoul Aziz Touré di leen jottali ziyaaru waa Fass Touré yépp ak seen ndokkeel ci koor gi suñu waxtaan tey mi ngi nekk alquranul karim lan mooy alquran ak nga neeli alquran nan la ñu war a jànge alquran ak aslëf lu bokk ci ndambi alquran loolu mooy suñu mawdu waxtaan tey insha allahu taala ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu defal ak jàppandal ba ñu mën waxtaane lañ ñu bëgg waxtaan lépp bi rahmatihi wa fadlihi wa karami kon tomb bu njëkk bi mooy at taarifu bil quran al karim alquran mooy lan mbokk jullit ñi alquran mooy lan ñu bari ci ñun dañuy dégg ñu naan alquran alquran alquran man naam ñu gis téere bi waaye du ñu xam alquran dëgg-dëgg mooy lan kon war nañoo jéem a xam lan mooy alquran alquran mooy wax yàlla nga xamante ne bii moom la wàcce ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy wax ji nga xamante ne bii rabbin wi ak waxiin wi lot loo na ñépp amul kenn ci ñi yàlla sax koo xamante ne bii mën naa indi lu mel ni alquran muy waxi suñu borom di nga xamante ne bii yàlla da ko wàcc Seydina Muhammad waaye jëmmi njàng mi rek ak jaamu yàlla la mm, loolu lu ko indi mooy am na yeneen wax yoo xamante ne bii suñu borom wàcc na ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye nag du alquran lu mel ni alxadisul qudsi xadisul qudsi waxi suñu boroom la lafzan wa maanan waaye moom du alquran xadisul qudsi njàng mi kenn jaamu yàlla waaye alquran njàng mi ci boppam ak jaamu yàlla la alquran am ay tur yu bare bare yoo xamante ne bii suñu tudd na ko bi ci njëkk mooy alquran di ko ñëpp miine yàlla subhaanahu wa mi ngi wax ci inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam dañuy waxaat ci beneen saar tudd ko beneen tur muy alfurqaan tabaraka alladi nazzala alfurqaana ala abdihi kon fii mu tudd fi furqaan beneen barab mu tudd ko alkitaab mi ngi wax ci suratul maida wa anzalna alayka alkitaaba bilxaqi musaddiqan lima bayna yadayhi ci beneen barab mu tudd ko azzikr mu ne ci suuratul xijri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun ba tey tudd na ko tanzil soo demee ci suuratul shuara mu nge wax ne wa innahu la tanzilu rabbil alamin kon alquran am na ay tur yu bëree bëri juróom yooyu dafa bokk rek ci ci tënk waaye du juróom kese alquran moomi nag mi lambe téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent bi maanaam alquran téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent mat na juróom-benn junni ak ñaar téeméer ak fanweer juróom-benn ci ay aaya juróom-benn junni ak ñaar téeméer ak fanweer juróom-benn mat na juróom-ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak ñeenti téeméer ak fanweer juróom-ñeent ci ay baat juróom-ñaar fukki junni. ak juróom-ñaar ak ñeenti téeméer ak fanweeri juróom ci ay baat baati alquran noonu la toll mat na ñetti téeméer ñetti téeméer ak ñaar fukk ñaar fukki ak ñetti téeméer ci ay xaraf bi maanaam alquran mat na salaatu miatin wa wa a wa wahidin wa sabauna harfan la ci ay xaraf alquran jooju nekk na juróom-benn fukki xisib di fanweeri juz muy jukki fanweeri jukki mat na it ak ñaar fukki nisif mat na ñaar ak ñeent fukk ci ay rubax alquran jooju li nga xamante ne bii moo ci njëkk a wàcc Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne alquran bi muy wàcc. suñu borom jëlul lépp rek joxoon na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa njëkk a wàcc ci ñuy wax baytul maamur dañuy jàng ci alquran suñu borom di wax ne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka loolu li muy tekki mooy ci guddi googu ci la suñu borom wàcce alquran lépp ñu indi ko jële ko ci fa mu nekk indi ko ci baytul maamur indi ko fa lépp benn yoon waaye nag sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla joxoon na ko alquran lépp benn yoon waaye dana wàcce ay yenn saa yi ñaari ay yenn saa yi ñetti ay waaye ay bi nga xamante ne bii moo njëkk a wàcce alquran mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq ba ci ma lam yaalam bi nga xamante ne bii moo mujj a wàcc ci li gën a wér ndaxte am na ay wuute am na ñuy wax lii am na ñuy wax leen waaye ci li gën a lënd daal ay bi mujj a wàcc ci alquran mooy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah wattaqu yawman turja'una fihi ila allah mooy aaya bi mu jëwaat ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko waxee léegi alquran wàcce nawul benn yoon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dana wàcce par islëf su wàccee tey nangami laaya wala nanga wala benn saar wala benn aaya su ëllëgee mu wàcc beneen am na ci alquran benn aaya boo xamante ne bi moom dafa wàcc ñaari yoon benn aaya boo xamante ni moom wàcc na ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari yoon aaya boobu mooy laysa laka min al amri Muhammad jox ko ndigal mu dem xeexi ci ghazwatu Muhammad solal ko ba gaañ ko ma Seydina Muhammad dem ba daan ne naka la aw gaay yoo xamante ne bii dañoo dem ba deretal seen kanam ko yonent nu ñuy mucce suñu borom ku fiir la suñu borom si taasi dana ko sa yoon nekku ci nag laysa laka min al amri shay foofu moom bu fa dugg sa mayuma la fa nga dugg fa ndax dama leen di baalam am dama leen di mbugalam ñoom daal tooñ nañ mu aay wàcc na foofu waaye am na bis ci Medina bi yonent bi doog a ñëw ci gàddaay gi am na bis am ñu ñëw ci moom ne ko ñun dañoo tuub te dañoo bëgg suñu dëkk de dafa nekk dëkk bu mag ñu bëggoon nga tànnal ñu ne ñeent fukk ci saxaaba yi ñu jàngal ñu ndaxte ñun dañoo bëgg a jàng alquran ndaxte ñun dañoo bëgg a jàng diine ñun daal diine ji teel nañu kilifa koo xamante ne bii gindee moo la tax a jóg soo déggee loolu da ngay kontaan bañ ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa mu kontaan tànn ci saxaaba yi mbooloo boole ko ñoom ñu yóbbu leen pour ñu dem jàngal leen ba gaa yi génnee xam ngeen ni ñu def mbooloo ma dañ leen jàpp rey leen kenn par kenn daggati seen i jëf ju ñaaw ju bon jooju jëf ju ñaaw jooju moo indi xunuut ci biir diina ji moo tax yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam am na ay fan suy julli muy xunuut di leen ñaan di leen ñaan suñu borom suñu borom daal di wàccewat même aaya bi laysa laka min al amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kon alquran aaya boobu mocc wàcc ñaari yoon waaye alquran dafa am ay saar yoo xamante ne bii dañ leen di tuddee ay makkiya ak ay saar yoo xamante ne bii dañ leen di tuddee ay madaniyat makkiya bi maana bépp saar yoo xamante ne bii dafa wàcc lu jiitu sallallahu alayhi wa sallam di gaddaay di dem madina moom la ñu tuddee makkiya bépp saar boo xamante ne bii dafa wàcc ginnaaw gaddaay même ba fekkee makka la wàcce waaye ginnaaw gaddaay gaddaay gi la wàcc moom la ñu tuddee madaniya saar yooyu am na ñu koy xàmmee ni nga koy xàmmee mooy saa yi nga xamante ne bii moo wàcc nekk ay makkiyaat ñoom leen taxaw a jóg mooy wéral ak pas-pasi diine ak tawxid wéetal suñu borom subhanahu wa taala ak gëm yàlla ak gëm malaayika yi ak gëm allaxira ak jëf-jëf yu baax saa yi nga xamante ne màkka la wàcc noonu la daan waxee loolu moo ko taxaw a jóg am na yi nga xamante ne bi nag ñoom ay madaniyaat lañ ñoom li ci gën a bari biñ ñëwee day ñëw pour indi constitution indi dusturu xayaa indi nidaamu dawlatul islamiyya jàngal jullit ñi naka la war a doxalee ci seen biir naka la nit ki war a doxalee diggante ak boroomam diggante nit ki ak boppam diggante nit ki ak ay doomam diggante nit ki ak ñeneen moroom itam naka la ko war a doxalee saa yi nga xamante ne bii moo ñëw ci nekk ay madaniyaat yooyu moo leen tax a jóg naka loolu bokk na ci ahkaam yi nga bii. day ñëw di santaane jihaad ahkaam yi nga xamante ne bii day ñëw di daggasante ak ak ahlul kitaab day ñëw di ittiwoo mbirum naafaq yi di leen feeñal saa yooyu tamit li ci gën a bari mooy saa yi nga xam ne moo wàcce Madina loolu yépp muy ñëw di dëggal wax bu suñu borom subhaanahu wa taala di wax ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan waaye ba tey am na ay mandarga yoo xamante ne bii moom lañ gën a gaaw a gindikoo pour xàmmee saar wi ndax saar wu wàcc Makka la wala saar wu wàcc Madina la tax ni ndax saar wi madani la wala makki la man de gaaw mooy lan bi ci njëkk mooy bépp saar woo xamante ne bii dafa tàmbalee wenn xaraf lu mel ne comme Taaha wala alif laam mim nga xam ne xaraf yooyu bépp saar woo xam ne benn xaraf la tàmbalee mi ngi wàcc mi ngi wàcc Makka ba mu des ñaari saar yi tamay Baqara ak Al Imran bu ci lu ñaari saar moom Makka la wàcc naka noonu bépp saar boo xamante ne bii am na baatu kallaa bépp saar boo xamante ne bii am na baatu kallaa te saar am kallaa ci alquran fanweer ak ñett lañ bépp saar bu ko am te saar yu am ñu ngi ci xaaju ñaareel bi saar yooyu ñu ngi wàcc Makka naka noonu bépp saar boo xamante ne bii am na baatu yaa ayyuhan naasu ba mu des suratul mi ngi wàcc Makka naka noonu bépp saar boo xamante ne bii dafa am ayatu sajda mi wàcc makka naka noonu saar yi nga xamante ne bii day ñëw indi ay xisas quraaniya wala ay xibaar ci ñi fi jiitu woon kon loolu mooy li gën a fës ci mandarga yi nga xamante ne bii moom la ñuy xàmmee saar yi wàcc makka amma mandarga yi nga xamante ne bii moom la ñuy xàmmee saar yi wàcc madina bi ci gën a fës mooy saar woo xamante ne bi day ñëw di tudd naa fekk yi bépp saar woo xam daa ñëw tudd naa fekk ci biir rek madina la wàcc ba mu des suratul ankabut sura Al-Anka bu tudd na naafeq yi waaye moom Makka la wàcc naka noonu bépp saar woo xam ne dafa ñëw jagle tashriya te mooy wax dundu jullit ñi di leen yoo wax seen seen yoonu dund fu mu war a jaar ak di joxe ndigal ci jihaad saar yooyu ñu ngi wàcc ci Madina waaye alquran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jibril da koo jëlee ci suñu borom ni mu mel jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci malakaanam wi mu mel nii mu joxee ko noonu yonent bi jox ko saxaaba yi mu nekk di di tuxu jóge ci mbooloo dem ci mbooloo jóge ci mbooloo dem ci mbooloo ba àgg ci ñun ni mu àgg ni ko jotoon nii noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala joxe woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu suñu borom moo ko moo ko garanti woon bu yàgg wax na ko ci biir alquran mu ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizun ñëwaat ci alquran te waat na ne dinañ ko garde naka noonu tamit ni ñu toftale saar fatiha jiitu baqara topp ci ali imran ci ba mu jeex noonu yi la ko sallallahu alayhi wa sallam jële ci jibril mu toftalal ko ko noonu aaya tamit ni mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma saan jàngal sahaaba yi ba noppi da leen di wax ne aaya bii ci saar bi la bokk aaya bii ba ba aaya bu nekk dem ci saaru dem ci fa mu bokk xanaa kay li nga xamante ne bii moo ci am ci am ginnaaw bi te amul woon te du te bees mooy tomb yi ci nekk alquran tomb yi ñu ci gis nii alquran masque yi ñu ci gis nii amu ci woon ci jamonoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li waral loolu mooy arab yi ñoom ñu ne ko ay ay arab pur nga xamante ne bi ahruf yi suñ koy bind ñun ahruf yi suñ koy bind ñu bari ci ñun mën naa am bu amul ay tomb duñ ko xàmmee ñu bari ci ñun diggante faa ak qaaf duñ ko xàmmee lu ci ay tomb waaye arab yi pur ñoom faa dafa am nañu koy bindee ñu jàngal ñu jàng ñu jàngal rasma xam nañ ñu ñuy bindee faa xam nañ tamit ni ñuy bindee xaaf moo tax ba minimum ñu ko bindoon daawul am tomb amul woon tamit maas biñ demee nag ba jullit ñi commencé di yokku am ñuy tuub ñuy tuub di yokku am ñoo xam ne duñu ay jullit dugg ci dugg ci diina ji ci lañ daal di bind alquran ci lañ daal di tomb alquran ci lañ ko daal di maas fexe ba gàdde ko noonu ñu noonu ko gàdde ba léegi waaye alquran tamit ba tey ñu ñëwaat ci. alquran jibril da ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci juróom-ñaari langage juróom-ñaari langage langage ak langue bokk langage mooy waxiin wala jàngin mi ngi mel ne su ma bëggoon a wax fii ci jamono yi ñu toll nii ci Sénégal gi am na waxiinu saalum saalum am na waxiinu bawal bawal am na waxiinu waalo waalo masalan mën naa am saalum saalum bi su doon wax dangaa bëgg def nag dangaa bëgg naan wala dangaa bëgg def na dara du wax dangaa daxa lay wax daxa daxa bëgg def dara man naa am waalo waalo bi neneen la koy waxee loolu li muy li muy li muy indi njëriñ li mooy langage lu mu gën a yaatu li nga xam ne moom la ñëpp bokk day tax mu gën a yomb jëfandikoo su fekkoon alquran dafa ñëwoon ci benn langage te mooy langage Qurayshin kese kese kese ñëpp war a fekk si waa Qurayshin jàng ko ci langage boobu kon jàng alquran day a jafe moo tax ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ koo jàng alquran ci juróom-ñaari langage langage yu ak langage yu Qaysin ak langage yu Tamim ak langage yu Hudayl ak Asad ak Xuzaa ak Kinaana ñoom ñëpp eh, seen langage yooyu alquran wàcc na ci seen langage ma nga xamante ne bii ku jàng ci langage boo jàng rek day daal di mën a wér mën a ne yonent bi sallallahu alayhi wa na jibril damaa jàngal alquran ci benn langage man ma ne ma seeti war ko ne ko jibril dolli ma beneen langage jibril dolli ko mu ne ko dolliwaat ma mu dolli ko mu ne ko dolliwaat ma ba mu mat juróom-ñaari langage kon alquran ci juróom-ñaari langage la ko jibril jàngale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu ma ne kon ta li gën a fees ci taarif alquran alkarim ñu ñëw ci nuqta bi ci topp te mooy adabu tilawati alquran alkarim teggin yi nga xamante ne bii dana jaadu kii jàng alquran mu sàmmante ak moom te gënn mi ngi tàmbalee gaaw gaaw na ci kii jàng alquran mu teewal ci xelam teewal ci xolam ne day déeyoog suñu borom mu teewal ci xelam ak ci xolam ne day déeyoog suñu borom te kon dafa war a ànd ko laab li mu sol dafa war a laab yaram mi dafa war a laab waaye tamit gémmiñ gi dafa war a laab mu soccu suy bëgg a jàng te dana gën suy jàng mu jublu xibla te itam buy toog mu toog toogin wu yaru toogin wu ànd ko ku wegu suy tàmbalee jàngit mu tàmbalee ci a'udhu billahi min ashaytani rajim ndaxte alquran moo ko santaane su su ko defee buy jàng na toroxlu bu baax a baax a baax waaye na settantal na teewlu alquran mi ngi santaane kuy jàng alquran nga toroxlu te settantal mu ne afala yatadabbaruuna alquran naa ñoom du ñu tadabbur alquran bu ñu ko jàng du ñu ko settantal du ñu ko teelu am ala qulubin aqfaluha wala alquran ji day wàcc ci ay xol yoo xam ne dañ ko katnaare naka noonu suy jàng alquran dañoo bëgg mu rafetal njàng mi rafetal njàngin wi te itam dañoo sopp ci moom buy jàng mu jéem a jooy su mënta jooy na jooy jooylu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne iqra'u alqur'ana wabku na ngeen jàng alquran te su ngeen mënta jooy fa ngeen jooy jooylu sopp nañ koy jàng alquran su dee jàng mutal ka bis bu nekk mu jàng as lëf bis bu nekk mu jàng as lëf ba kaamil bi yegg su kaamil bi yeggee na na toog ñaan na toog ñaan ay soxlaam te xam ne occasion bu rëy rëy rëy la am Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xamante ne bii dafa jàng alquran ba mu jeex jeex takk mu toog di ñaan yàlla dana yebal ñeenti junniy malaaka ñu toog wër lu mu ñaan malaaka ne yàlla na ko yàlla nangu loolu nag dal na xel kon kuy jàng alxuraan ba jeexal ko war ngaa war ngaa ñaan naka loolu alxuraan bokk na ci liy wane liy wane solo si am ak baaxaayu alxuraan ndax njàngu alxuraan yamul rek ci doone man mënu ma koo mënu ma koo fomm mënu ma xam li muy wax mënu ma koo tadabbur kon du ma jàng doyet dafa am bis al imam ahmad ibnu hanbal radiallahu anhu mu gént gis suñu borom al imam ahmad ibn hanbal gént gis suñu boroom mu ne ko suñu boroom man de dafa am laaj bu mu la bëgg laaj mu ne ko laaj bi mooy lan mu ne ko damaa bëgg a xam ñu jóg jëm ci yow wan yoon moo gën a gaaw gën a gàtt pour agsi ci yow mu ne ko ahmad xanaa sama téere bi ci di ko jàng mu ne ko di ko jàng mu ne ko waaw mu ne ko jàng ah, jàng gu ànd ko xam wala jàng gu àndul ak ak xam mu ne ko jàng gu ànd xam ak jàng gu ànduk xam yépp mooy yoon wi gën a gaaw pour ak ci man sama borom sallallahu alayhi wa sallam tamit dafa wax ne zayyinu alqur'ana bi aswaatikum su ngeen dee jàng alquran na ngeen ko rafetal ci seen i baat da ngeen rafetal ci seen i baat mu waxaat ci beneen xadis ne laysa minna man lam yataxanna bil quran koo xamante ne bii doo jàng alquran doo ko neexal bokkoo ci ñun waaye koo xamante ne bii delloo alquran bokkoo ci moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ñu yàlla génn ci moom waaye alquran tamit dafa am aw jàngin alquran loo xam ne boo buñ nee neexal ko it nga jóg bëgg a neexal rek neexal lu mu la neexe du noonu alquran dafa am aw jàngeen war na ci kii jàng alquran mu jàng ko bi tajwid tajwid mooy lan tajwid mooy ixraaju kulli xarfin min maxrajihi mooy xaraf yi xaraf wu nekk nga génne ko ci fi mu war a génne xam ngeen ne xaraf yi alquran mooy arafi arab arab am na ñaar fukki xarab ak juróom-ñett am na ci benn boo xamante ne bii moom dong dong dong moo ko am ci yeneen beneen langue amu ko wolof daa am araf yi boppam tubaab am araf yi boppam xeet wu ne am nañ seen araf bopp am na yuñ bokkale am na yuñ bokkale waaye arab moom am na benn araf boo xamante bii moom dong moo ko moom moom moom mooy ab doot ñu koy moo tax ñuy faral di tuddee luxal arab yi ñu koy wax luxatu doot waaye araf yooyu dañoo jullit dafa war a ittewoo nu mu a fexe ba xaraf wu ci nekk mën koo tudd tudd bu set mën koo wax wax bu set wax bu leer ngir lan defu ngir doonub arab defu ko ngir roy ay arab waaye da koy def ngir alquran ngir fonk alquran ko defee xaraf wu nekk nga mën a fexe ba mën koo wax mën tudd shiin bu tooy tudd ko tudd bu set mën tudd zaay xam zaay ak zaal ak waa xaraf wu nekk nga xam ko mën koo tudde génne ko ci maxarajam naka noonu soo jàng alquran xaraf fu nekk nga jox ko xaqam jox ko mustaxaqam xaraf boo xamante ne bii dañ ko war a tafxiim nga tafxiim ko xam lan mooy tafxiim xaraf boo xamante ne bii daf nekk xaraf mustaali boo koy tudd ci kaw la war nga xam xaraf yooyu yan ak yan la nga fexe ba indi ko ndaxte danga alquran ci tajwid kat ak aaya la boo xamante ne bii ci biir alquran alquran moo koy santaane yàlla moo wax ci téeram bu tedd bi wa rattilil qur'ana tartila wa rattilil qur'aana mooy na nga tartiil alqur'aan tartiil ak tartiil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne iqra'ul qur'aana bi luxuunil arab na ngeen jàng alqur'aan ci làmmi jàngeenu arab yi wa aswaatiha ak seeni baat wa iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo wa luxuunu ahlil fisq ak làmmi jàngeenu ñu saay saay wa ahlil kabaa'ir ak dafkati bakkaar yi mag yi fa innahu li wér te wóor de mooy sa yajiwu aqwamun min baadi am na aw xeet aw gaay yu ñëw sama ginnaaw yurji'una alqur'ana dañuy rëññeel alquran di ko jàpp di ko di ko di ko xëcc di ko xëcc di ko tàllal bu baax a baax di ko xëcc xëcc bu ëpp ëpp xëcc goo xamante ne bii day mujj alquran day mel ni ay way mu ne ñooñu li ñuy def paasewul seen put gi mu ne ñooñu li ñuy def dañuy fitnaal seen bopp di fitnaal ñi leen yéem. alquran moo dàq ay way. akoy alquran dëgg-dëgg buñ koy jàng fa jamaalullah subhanahu wa taala da cee war a feeñ rafetaay suñu borom da cee war a feeñ waaye tamit jalaalullahi subhanahu wa taala te mooy màggaay suñu borom da cee war a feeñ al imaamu aljazri rahimahullahu mi ngi koy wax mi naan al axd bi tajwid xatmun laazimun mooy jël tajwid di ko jàng alquran lu faatala lu munta ñàkk man lam yujawwid alquran aasimun kuy jàng alquran te doo ko tajwid da nga am bakkaar lu tax li annahu bihi l ilahu anzala noonu la ko suñu borom wàccee wa hakada minhu ilayna wasala tey tamit ci noonu la ak woon ci ñun waaw mbokk jullit yi dëgg la dëgg la eh, Sénégal ni nga xamante ni noonu la fi alquran suñu mag ñu baax ñi ridwanullahi alayhim nga xamante ne bi lu fi nekk ci biir réew mi tey lu am solo ñoo ko fi indi suñu woon ñoom du fi nekk nga xam dañoo boole woon ñu bare bare bare dañoo siiw jóg ci yax bi ba ba indi ko ñoom bu ñu koy indee ak lu ci xaw a manqué ci maxaarij ak ci tudd bu set la chaque ci ne badara sax muy nekk manqué manqué waaye day nekk mat mat ci ñoom yàlla da leen koy bindal tiyaaba ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ki nga xamante bi day jàng alquran di ci juum di yàq te moom mi ngi bëgg sax wax lu baax waaye tayu ko daa jëm-jëm mënul dana ci am tiyaaba ci am tiyaaba dañ ci am tiyaaba ñaari yoon ñun ñi nga xamante ne bi dañoo toll fi jamono ubbi ko nga xamante ne bi jàng yomb na mën a xam maxaarij yomb na mën a xam tajwid yomb na koo xamante ne bi da ngaa yem rek ci daa na man nii laa mën a nii laa mën a fi laay yem su boobaa boo dee jàng alquran te ko kat mën nga ci am bàkkaar te loolu jot naa bàyyi xel moo tax ba dana war ci mboolem jullit ñi ñu jàng ba mën a tudd baat yi baati alquran tudd bu set seen kem kattan te tajwid alquran dafa am ñetti martaba ñetti degré la nekk am na martaba bi ci gën a yeex moom la ñuy wax at tartil moo ñëw ci aaya bi bi ci gën a gaaw moom la ñuy wax alxadr ñaare ñaare a immatul masajid ñi nga xamante ni bi dañuy jiite ci jumaa yi bëgg a jiite kaamil bi xadr la ñuy jànge ñetteel bi moo bi gën a diggu doomu moom la ñuy wax tadwir tartil mooy ñàngi mi nga xam ne moo ci gën a yeex nga xam ne da nga koy teelu baax a baax ak boole ko dal xel mu dal boole ko xaraf wu nekk nga génn ko ci maxrajam nga xamante ne bii saa boo accès ci euh, aaya boo xamante ne bii aaya buy waaraate la aaya buy xuppe la nga taxaw fa fexe ba waaru fa fexe ba xupp fa loolu mooy tartiil xadra nag mooy xaw gaawal njàng mi nga xaw koo gaawal waaye nag loo ko gaawal gaawal du tee ahkaam yi yëpp dana ñëw da nga ko fexe ba teelu ko te tadwir mooy nekk seen diggante ñoom ñaar diggante adl ak tartil moom tamit dañuy wax ne tartil mën naa am xisib bi mën nga ko jàng ci li ñeent fukki minutes wala lu ko soriwul mën naa am tadwir man ngaa jàng xisib bi ci fanweeri minutes wala lu ko soriwul xadr nag xisib bi mën naa am na ko jàng ci fukki minutes ak juróom kon loolu mooy maratibu yi ñuy jànge Seydina Umar radiyallahu anhu daf ne charru sayri alxaq wa sharrul qiraati alxadrama nee na dox dox bi ci yées mooy dox bu bar ba ëpp bi ci yées mooy dox bu bar ba ëpp waaye njàng ci yées mooy njàng mu bar ba ëpp Seydina Omar mooy wax na njàng mi ci yées mooy njàng mu bar ba ëpp kon loolu la war a jàng ba mu def ne déglu ki nga xam ne déglu kii jàng alquran war naa sàmmoon teg mu déglu bu baax a baax te mu mu toroxlu mu jéem a tadabbur maani alquran alquran moo nag moo ko wax wa ida quri alquranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun suñu dee jàng alquran na ngeen déglu te ngeen xerawlu ndax lee ñu yërëm leen kon suñu bëggee suñu waroom yërëm ñu suñuy jàngate alquran nañu déglu léeg-léeg nit am xew léeg-léeg nit am xew moo xam ak ceet la moo xam ak moo xam xew jàmm mu jël kasato alquran teg ko nit ñi di surxu surxoo di lo day xaw a nuroog rek ne jël suukar def ko ci bët suukar mbokk julli di neex na lool waaye kenn du ko tuufoo alxuraan bu ñu koy jàng dañ ko war déglu bu ñu ko tegee bu ñu ko xasee ba teg ko ñëpp dañoo di ko ne teg di ko déglu waaye teg ko ci biir ay mbooloo ñii di tëgg di wax fee ñi di fen bëgg mu déglu imaam bu ciy julli ndax li imaam biy jàng kon ñu war xel bu baax a baax tamit déglu alxuraan ñu koy jàng yiw wu bare bare da cee nekk sallallahu alayhi wa dafa wax ne man istama'a ila ayatin min kitabillahi azza wa jalla kaanat lahu nuuran yawma alqiyama képp ku déglu kuy jàng alquran donte benn aaya la nga déglu ko njàng ko nga déglu ko xerawlu ko déglu googu nga ko déglu bu alaxiraa day nekk ak leer goo xam ne yaa ko moom waaye tamit du jaadu ñuy jàng alquran ngay déglu kii jàng ba noppi kii jàng di jàng nga ci bu bu jeexee ab aaya nga naan eskay wala nga naan macha allah wala nga naan ak a neex nga naan yàlla ngay ñaanal kii jàng ba tey loolu jaaduwut li nga xam ne moo baax mooy kii jàng alquran suy jàng nañ ko déglu waaye kii déglu na déglu baat yi na déglu wax ji suñu borom di wax ak moom na jéem a settantal maani yi loolu la ñu war a déglu waaye woote nekk di wax wax joo xamante ne bii day tashwish maanaam day day lëndëmal jaww bi alquran ci suñu borom subhanahu dafa wax ak jullit ñëpp dafa wax ak nit ñëpp wax ju daw yaram suñu borom nee ne yow sama jaam bi xanaa doo rus yow sama jaam bi xanaa doo rus ñu ko lu xew suñu borom mu ne sa mbokku sa sa mbokk wala sa xarit sa wala sa xarit bu la bindoonub leetar leetar boobu boo koy jàng dangay ngay ba wéet nga toog foo xamante ne bi kenn du la yàqal kenn du la jaxase nga ubbi ko tàmbali jàng soo dee jàng ba ci digg nit ñëw commencé bëgg laa yàqal doo ko doo ko doo a wax ak sa gémmiñ sax na ko noppil paa danga koy junj na ko nopp danga ko nii rek ndax bëgg fonk li ngay jàng soo soo waxee wax wax mu tëra ba mu dem nga ubbi ko doo ko jàngaat nee na kooku sa sa mbokk la man nag may sa boroom defal la xéwal li ma la defal yónnee la xéwal gu toll na alquran ak ni mu toll te mënoo fexe fexe fexe ba jàng ko jàng mu aw yoon alquran ñi nga tëj ko yow daal alquran ñi li nga ko def rek mooy da koo tëj teg ko sa saal daf koo moobal wala nga teg ko sa oto daf koo moobal jàpp ne moo moo moo moo moo moo moo lay garde suñu morom nee na loolu war nañ ci war nañ ci ruus kon alquran bi suñ koy jàng dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax suñ koy déglu tamit dañ cee war a bàyyi xel bu baax ñu ñëw ci beneen bi ci topp te mooy nga neelul mokkal alquran ak jàng alquran mbokk jullit ñi suñu borom subhaanahu wa taala dafa terale xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci def gu mu def xooli ñi mokkal alquran ñiy borom xam-xam yi def gu mu def eh, ndabi def gu mu def xooli xoolu sayidina muhammad xoolu ummatu sayidina muhammad mu def ko ay ndab ñu gàdd ci téere bi loolu teraanga ju rëy la joo xamante ne bii suñu borom moo ko def te moo ko wax tamit mu ne bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladina utul kon alquran ndekete ñi mokkal alquran ndekete ñooy borom xam-xam yi ndekete kon mokkal alquran doy na doon borom xam-xam yonente bi sallallahu wa sallam dafa am bis saxaaba yi ñeetaane xam ngeen ñeetaane nee na ñeetaane daal man daal gisuma ne nit war naa ñee nit ci dara dara dara dara xanaa ci ñaar nee na daal nit man war na cee mën a ñee moroomum nitam waaye lu dul ñaar yii kenn waru cee ñee kenn ñu ne ko ñaar yooyu mu ne bu njëkk bi mooy waajoo xamante ne bii yàlla da koo jox alquran ju set ju rafet ju mokk mu ko jàng guddeeg bëccëg nee na xamante ne bii yàlla da koo jox alquran ju rafet ju set ju mokk mu koy jàng guddeeg bëccëg jar naa ñee ak waajoo xamante ne bii yàlla da koo jox alal yàlla da koo jox alal ju bari waaye nag yàlla xiir ko mu koy fere ci yoonu yàlla nee nañ koo koy jar naa ñee te foofu bala bala maa jàll bëgg naa fay taxaw tuuti ci wàllu alal ak joxe fa am bis sallallahu alayhi wa nit ñi ci wàllu am am ñeenti façon nit lañ nit ñi ci wàllu am amu alal ñeenti façon nit nit nit lañ ñu ne ko kan kan mu ne koo xamante ne bii yàlla da koo jox alal ju bari waaye it da koo jox xam-xam boo xamante ne bii moo jiital alal ji te xamante ne bii fu alal ji war a dugg xam-xam bi moo ko koy wax du def fenn lu mu warul def fenn te it fu mu war a def du bàyyi na kooku day am tiyaaba bu baax a baax a baax keneen ki ko ñaareel mooy mbokkum mu nekk ci wetam am na xam-xam bi am na pas-pas bi am na yéene ji waaye nag amul am am bi comme moom gis na muy joxe def ci yoon yàlla comme ni muy mu koy defee mu ñee ko ci daal ne de su ma amoon li mu am dinaa def li mu def dama ko def dafa ma koo gën a man waaye gënu ma koo bëgg suñu borom nee na suy daaneel kàddoom rek ma koy jox ci tiyaaba lu toll la ma jox kële te dama ko wàññi mooy ñaar ñetteel gi mooy koo xamante ne bii suñu borom da koo nattoo alal ju bari waaye nga xamul dara moom fu mu toll li mu bëgg rek mooy diw sangam moo def nangam diw sangam moo fi def nangam ana ko def lii diw ana ko fi def lii diw bu ñëwee romb mu ñoo xamante ne ñu soxla lañ buñ ko laajee mu jox leen ñaar fukk bu ñëwee fekk foo xamante ne bii ab bu dee fa mu def fa ñaari junni sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku bàkkaar lay am ndaxte kooku joxewul ngir yàlla yéene ji moo ci am solo joxewul ngir yàlla bu ko defee nag am keneen koo xam ne moo ci gën a dee moom moom mi ngi ci wetam gis na li muy def xam gis na muy joxe mu ñee ko ci tagg ko nit ñi tagg nit ñi wax guñu naan diw moo baax diw ak a baax moo def nangam moo def nangam mu ne ah su ma ko mënoon dinaa ko def de gënuma koo bëgg sallallahu alayhi wa sallam nee ñoom ñaar ñoo tolloo bàkkaar innamal a'malu binniyat kon euh, yonent bi li mu wax na ñaar ñoo ñoo jara ñoo jara ñee te mooy ki jàng alquran ak ki sara ci alalam naka noonu sallallahu alayhi wa sallam nee na bu yawmal qiyaama dañuy wax borom alquran ne ko iqra wartaqi wa rattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda axir inda axiri ayatin taqra'uha nee na bu yawmal qiyaama dañuy indi ki mokkalool alquran dañ koy indi ba ci buntu ajjana sitna Aïcha radiyallahu anha nee na ajjana kat ay escalier la escalier mi ngi tolloog ay alquran bu ñu nekkee ma ko ba ci buntu bi ñu ne ko jàngal aaya boo jàng rek yéeg benn escalier aaya boo jàng yéeg benn escalier bu demee ba aay yi mokkal yépp jeex foofu mooy këram fa la kon mokkal alquran bokk julli yi am na solo lool am na solo lool kon mokka wa koon lu ñu ko jënde jar na ko jamono yi nga xamante ne moom lañ toll nag dafa nekk jamono jamono jamono ju yàqu jamono joo xamante ne bi daanaka ñi ñu wër ñëpp mboolem jullit ñi ak doomu jullit ñi ni ñu bëggee woon mokka wa koon dañ leen cee bëgg a jël dañ leen cee bëgg a génne moo tax ba ñu ngi def pexe mu ne su ngeen gisee problème yu bari yi nga xam ne moo am ci biir daara yi masaakil yu bari du dara li fi indi gàmb li fi indi jal bi moo fi indi kàmb gi lycée bii nekk Daaru Musti mel li fi nekk ci ay daara moo ko ëpp fuuf suñ toppatoo woon daara yi mu mel ne lycée bi suñ toppatoo woon waa daara yi ñu mel ne waa lycée bi te waa waa lycée bi gën ñu ci yee waa daara ji est-ce sax waa daara ji gën ñu leen ci yey ndaxte waa daara ji ñoom ñoo jàng alquran waaye nag li fi indi kàmb gi moo fi indi jal te nag ñoo ñoo bokk lépp waaye sallallahu alayhi wa sallam kon nee na inna lillahi ahlina min annas qila man hum ya rasul allah qaala ahlul qurani hum ahlullahi wa xaasatuh sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla am na am na njaboot de am na ay waa kër de ñu ne ko ah ya rasulallah kan moo war a nekk waa kër suñu borom mu ne waa kër suñu borom mooy waa alquran kon borom daara yi su fekkente ne bi da ngay jàng tubaab ñoom ñooy waa kër tubaab ba ñu defaloon ay lycée ñun am nañ lu gën lycée li ñu li ñu gën a lycée mooy doon guñ doon waa kër suñu borom subhaanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla taxal naka loolu sallallahu alayhi wa sallam nee na man qaraa man qaraa alqur'ana fastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adxalahu allahu aljannata yawma alqiyama wa shafa'ahu fi ashratin min ahli baytihi kulluhum qad wajabat lahum naar sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ne bi dafa jàng alquran góorgóorlu ci ba mokkal ko waaye yamu ca mu góorgóorlu ba mboolem la alquran tere mu bàyyi ko la alquran santaane mu def ko sallallahu alayhi wa sallam koy dugal ajjana du ca yem danaa fekk ci famiyam fukk ñoo xamante ne bii waxuma dañoo jëfoon ba war a dem ajjana déedéet fukk ñoo xamante ne dañoo jëfoon lu ñu la waroon yóbbu safara ngir moom ma ne ko ngir mokkal goo mokkal alxuraan ci àdduna ak góorgóorlu goo ci doon tax na ba fukk ñi baal naa leen àjjana la leen di yóbbu kon mbokk jullit ñi mokkal alxuraan am na solo lool naka noonu Ummu Darda mu ngi nettali ci xadis boo xam ne moom wax naa ko léegi moom Sidna Aïcha radiyallahu anha Ummu Darda dafa ñëw Sidna Aïcha ne ko waaw man dama lay laaj ngëneel ki jàng alxuraan ci ku ci kaw ku jàng alxuraan mooy lan Sidna Aïcha ne ko nga ne ki jàng alquran daal mooy mba bëgg nga xam ne alquran adadu aaya yi mooy adadu eh, eh, escalier yi nga xamante ne bii day jàng da mokkal alquran kon bu ñu day yéeg ba mu ba fi mu yem ci li mu mokkal fa leen dama mokkal la alquran te nee nañ adadu aaya alquran mooy adadu escalier yi kon ki mokkal alquran fi muy dëkk mooy fi gën a kawe ci àjjana naka loolu xadis boo xam ne Xudayfa moo ko solo. mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day toog ba yàgg mu jékki-jékki rek mere waa adduna nare nare nare yebal mbugal day jékki-jékki rek mu xool ko suuf gis ñuy tooñ tooñ gi bari lool lool lool foo xool ñuy tooñ foo xool ñi tooñ waaye bu demee ba yebal mbugal gi mu jékki-jékki gis ab gone gu ndaw muy jàng alquran alhamdulillahi rabbil alamin jàng aaya bi yàlla na ah baax na baax jégal naa leen naa naa ba beneen yoon te njëggal googu yàlla ne dana ko téye mat ñeent fukki at ngir sëpp gum sëpp gis xale boobu di jàng alxuraan mu baal leen néganiwaat leen mat ñeent fukki at naka noonu ibnu abbas nee na man qara alqurana wattaba'a ma fihi hadahu allahu min ad-dalala wa waqaahu yawma alqiyamati su alxisaab mu ne képp mu topp li nekk ci biir alquran kooku bu yawma alqiyama yàlla dina ko gindi te tamit yàlla dana ko mooy la eh, xisaab bu metti mu ne fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa alquran daf ne wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma ñi nga xamante ne bii dañoo jàngul alquran wala boog dañ koo dum mooy bàyyi ko fële nee na suñu dund faaw mu nekk dund gu xat faaw mu nekk dund gu metti faaw mu nekk dund gu wañsu te du ci yem bu yawma alqiyama dañuy dekk gumba yàlla yàlla musal ci dekk gumba te loolu bokk na ci lu koy waral mooy ñàkk jàng alquran ak ñàkk topp ci ndigal alquran naka loolu sallallahu alayhi wa sallam nee na man qaraa harfan min kitabillahi fa lahu xasana wal xasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim xarf walakin alif xarfun wa laam xarfun wa mim xarf sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ne bii da ngaa jàng ci alquran donte benn xaraf nee na da nga ci am aw yiw te yiw wa kat benn yiw dañ koy ful ba mu mat fukki yoon yonent bi teg ci daan ne waxuma alif de alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la kon mokkal alquran jàng lu am solo la waaye jàng la lu ama am solo la bokk doon na rek ci finna ji xadis bu siiw a siiw boo xamante ne daanaka ñu jàngal alquran ñëpp xam nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alqur'an ba noppi tey di ko jàngale waaye nag ki gën ci yéen xayriya dafa diis biñ ne ki gën ci yéen mooy def nangam kooku war naa séntu ne la muy def faaw am ci ay jafe-jafe yu toll ne lim nekk lim gëne day xaw a mel ne rek wurus ni mu gën a ci xeeti xeeti weñ yi wurus ni mu gën a ci xeeti weñ yi bokk ci li ko ko may fa muy tëdd ak diir ba mu fay tëdd ak la mu fay jàppanteel yenn weñ yi duñ ko fa tëdd kon nag kiy jàngale alquran faaw dana war a dëkkunu ci ay coono ak ay problème loo xamante ne bii daa war a muñ taxa muñ ko ngir lan ngir e, xéewal gi nga xam ne moom la ko suñu borom defal te mooy xayriya waaye fa am bis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ak Seydina Ali mu ne ko yow Ali na nga jàng alquran te na koy jàngal nit ñi na ngay jàng alquran di ko jàngal nit ñi. mu ne ko Ali dama bëgg nga xam ne boo dee jàng alquran di ko jàngal nit ñi ba dee ci na la leer na da ngay shahid da ngay shahid mbokku jullit ñi shahid mooy lan shahid mooy ñooñu alquran di wax naan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun bu leen jàpp mukk ñu dee ci yoon yàlla ne dañoo dee kon ndekete am ci am na ci ñi ñoo xamante ne bii ña ngi ca waaye nekkuñu fa ñu ngay dund am na ci nit ñi ñoo xamante bi ñu ngay ahyaun inda rabbihim te le muñu ci waaye yurzaquna dañ leen di dañ leen di wërsëgal kon bëgg caa bokk te mënatoo fekk jamono yonent bi am jaas jooj jiyaare am nga bunt fexeel ba jàng alquran fexeel ba man ko fexeel ba jàngale ko te nga def ko te yàlla tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu Ali te mu ci mu ne ko na nga ne boo nekkee ci loolu ba dee da ngay shahid te tamit boo ci nekkee ba dee malaaka yi at mu ne dañuy ñëw sa bàmmeel fu mu mën a ne ci kaw suuf malaaka yi dañ koo fekk di ko di ko aj malaaka yi di ñëw ci sa bàmmeel di ko aj comme ni ñuy aje loolu xéwal gu rëy xéwal mënu ko weesu kon alquran njëriñ mi noonu bari na lool su su ko defee ma tëjee ko sallallahu alayhi wax gu mu wax ne amul benn jaam. amul benn jàmm boo xamante ne bii aw tiis wala njàqare dana ko dal aw tiis wala njàqare dana ko dal mu wax ñaan gi may bëgg a wax allahumma inni abduka yow sama borom maa ngi lay nangul di la seeral sab jaam la wabnu abdika sa doomu jaam la wabnu amatika sa doomu jaam bi jigéen la naasiyati bi yadika sama sama sama nos mi ngi ci sa loxo maadin fiya xukmuka lépp loo àtte ci man mooy wéy adlun fiya qadaawuka fa àtte boo àtte maanu na nangu naa ne maanu na asaluka maa ngi lay ñaan bi kulli ismin huwa laka bépp tur woo masa am maa ngi la tey ñaan woo xamante ne bi sammayta bihi nafsaka tur woo xam ne tudde nga ko sa bopp aw anzaltahu fi kitaabika wala nga wàcce ko ci sa téere bi aw allamtahu ahadan min xalqika wala nga jàngal ko kenn ci sa xeet wi aw istatarta bihi fi ilmi alghaybi indak wala sax mu doon tur woo xamante ne bii da nga koo da nga koo jagleel sa bopp maa ngi lay ñaan lan an taj'al alquran alazim rabi'a qalbi na nga def alquran mu dundal sama xol bi wa jalaa huzni na nga def alquran mu génnal ma sama ñàqare gi wa dhahaba hammi alquran na nga ko def mu génnal ma sama tiis wi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko am problème wala tiis nga jax nga wax ñaan googi te ñaan gi ci alxol lañ ko doole lañ ko doole la ne doo ko ñaan mukk lu dul ne suñu borom subhanahu wa taala dana jël ci yow tiis woowu dana jël ci yow ñàkkale googu te da koy yaatu yaatu kon loolu mooy li gën a li ñu tànnoon ci njëriñu mokkal alquran ñu ñëw ci nuqta bi ci bu mujj bi te mooy min kunuz alquran ci ndam bi alquran ma ko julee ñi alquranul karim mooy paj mi gën a wér mooy paj mi gën a gaaw mooy paj mi nga xamante ne bii bàyyiwul benn xeetu feebar alquran day faj feebar yi yépp alquran day faj feebar yi xol yi alquran day faj feebar yi yaram yi mboolem daa yi nga xamante ne mooy dal doomu aadama yépp alquran da koy faj ci kaw sart ki nga xamante ne mooy mooy aji tawat ji mu rafetal faj wiin wa te itam leen lu nekk mu def ko ni mu ko war a defee waaye itam mu ànd ci aku gëm ndaxte alquran pour mu mën laa faj nag da ngay gëm da nga koy gëm alquran moo ko wax mu ne wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin dañuy wàcce ci alquran loo xamante ne bii shifaa la faj la wa rahmatun waaye yërmande la lil muminina ñeel ñi ko gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xayru daai alquran mboolem li ñuy fajoo li ci gën mooy alquran mu waxaat ci benn xadis mu ne maa ngi leen di dénk ci ñaari faj yi ñaari yooyu faj ma ngi leen koy dénk ñu ne ko ban ban mu ne alquran ak lem alquran ak lem mi mi ñu koy dénk te mbokk jullit ñi bari ci ay feebar yuy dal doomu aadama yoo xamante ne bi boo ko toppee cosaan la ci seytaane lay jóge ndegam du feebar yépp sax lu tax ndaxte seytaane mooy gongiwukaayu bon bon ci doomu aadama seytaane naka jëkk dafa noonu doomu ne naka jëkk dafa bañoon doomu aadama seytaane am na feebar yu bare indil doomu aadama am na ci yoo xam ne maad nafsi la feebaru xel la am na ci feebar yoo xamante ni feebar yu mel ne sadd la am na feebar mel ne ki xasad bët bu aay wala lammiñ wu aay wala sax ak njabar loolu yëpp ay xeeti feebar la yoo xamante ne bi alquran seytaane moo koy indi ci nit te seytaane li nga xam ne moom la gën a ragal moom la gën a bañ mu gën a gaaw ci moom mooy alquran am na ay xeetu feebar yoo xamante ne bii feebar ay cër la lu mel ne jékki-jékki am cër bu bañ wala lu mel ne jékki-jékki am ay góom wala wala ay feebar yoo xamante ne boo ko dee xool ci kaw gi nii da ngay gis ne ay ay microbe la ay virus la yoo xamante ne ñoo joxe feebar bi waaye ca biir bi mën naa am seytaane moo ko moo ko moo ko fa def te loolu li ciy firnde Seydina Ayub ñu bari ci ñun xam nañ ko xam nañ natt bi nga xamante ne bii moom la ko suñu borom tegoon ci ab feebar waaye ba ñu koy nekk li daf ne wazkur abdana ayuba id naada rabbahu mu ne ko lan massaniya shaytaan shaytaane moo ma laal bi nusbin moo ma teg feebar wa azabin teg sama feebar boo xamante bi moo ma teg moom moo tax ba métti bi maam ko kon feebar boobu mi ngi ko mi ngi ko jóge woon ci ci masu masu shaytaan kon su jullit bi bëggee mucc ci amraar yu mel noonu day fexe ba takkoo ak alquran di ko jàng suba ngoon guddeeg bëccëg te am nañ ci ay ay benn benn firnde am na bis sallallahu alayhi mu dénk kenn ci saxaaba yi mu ko baytul maal fu ñuy dajale alal alal jullit ñi mu dénk ko ko ne ko ne ko garde moom ku ko dénkee saxaaba toog ba guddi suuf sedd benn waaye bu ñëw waa ji ma mu ñëwee dugg di sàcc ba mu ñëwee ba sàcc ba noppi bay génn saxaaba bi daal ko gis dan ni ko nittee da koy da nga jàpp naa la léegi nag damay waaye ba suba ma ci kilifa gi mu ne ko boo ko defee rek caf xam mu ne ko damay yóbbu ci kilifa gi mu ne ko damay borom njaboot damaa bëgg nga dimbali ma rus ma rek waa ji daa koy jëggal mu ne ko damay xam nga ne mag laata borom njaboot laa ba mu koy jéggalee ci ëllëg sa mu ñëwaat mu jàppaat mu ne ko da ne moo woon naa naa tin tinoon naa la benn du ma la tinaat mu ne ko xanaa gisoon yow màggate ti ma tin rek san xoo san ko ba mu bàyyi waaye amul jom mu ñëwaat yoon ñetteel nag mu ne ko nag tey moom munoo wax lu tey muy bul ci kilifa gi moom dee ba wóor ko ni sës na mu ne ko nag kaay ma wax la kaay ma wax la xam ne moom soo ko defee dootuma fi gis dootoo fi gis sama mu ne ko loolu la mu ne ko saa boo demee tey ba nga xam ne tëj moo la boo demee bay wayi tëj jàngal ayatul kursi ayatul kursi boo demee bay tëj pour tëdd boo ko jàngee dootuma fi jaar sama morom dootu fi jaar lu nekk moom gën moom du ma fa àgg waa ji xëy jub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente bu muuñ ne ko naka sa waa ji biig na dëgg de doonte la wax na dëgg doonte fenkat kon ayatul kursi seetaan ci boppam moo xal saxaaba bi ne ko soo ko day jàng da lay aar ci mag sama morom kon ayatul kursi day day day day aar nit ki ci aar ci ci ci seytaane naka noonu sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni nit ñi mi nga xam ne mooy ngën ji néef am na bis saay saay si yahuudi ñu ñu ñebar ko xool leen xool leen ku toll na Seydina Muhammad sallallahu alayhi suñu borom di seetaan ñu koy njabar ku toll ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom di seetaan ñu koy njabar lu waral loolu suñu borom daf ne wa ma muhammadun illa rasul Seydina Muhammad ñëw fi lu dul nekk yonent lépp loo ne bii konanti laaj na ko rek par na pour daa mu jaar ci kawam ñun day ñëw nit day gis kii day ñëw nekk père de famille kii day ñëw nekk président kii ñëw nekk yonent yonent bi nag moom dafa ñëw pour nekk yonent dafa ñëw pour nekk moo tax ba am na ay mbir yu yoo xamante ne bii sharia su koy santaane mu xaw a diis xaw a rëy xaw a garaaw ci kawam la koy jàllale directement ci kawam la koy xam ngeen ne yàlla man naa aar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba kenn du ko kenn du ko jabar parce que kuy jabar bu ci yàlla bu yàlla newul waaw du dem waaye yàlla pour mu jàngal ñu. ba mu njàngal njàng mu kawe moo xamante bi ku dégg da nga daal di mokkal njàng woowu mokkal bind woowu moo tax mu bàyyi affaire bi mu jàll ci kawam yan loolu lañ jabara woon yent bi yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ba bis mu jekki-jekki rek mel mel ne ku perdre connaissance day jàkk day jàpp jàppi mbir day day xew mu yaakaar ne def na ko fekk defagu ab diw xaw a yàgg fekk lu ko waral am na benn xale bu nekkoon ci moom bu daal liggéey ci moom boo xam ne ci yahudi la dëkkoon dañoo wax ne moom la yahudi ne woon nañu dañ koo neexal na na fexe ba indil leen lu bokk ci kaw karaw yonent bi na fexe ba indi leen jart bi yonent daan jartoo moo tax di ku nekk soo ko mënee lu mel ne sa lu jóge ci yow sa yaram moo xam sa kawar la moo xam ay weel moo xam lu mu mën doon saa boo si jotee rek nga fexe ba yóbbu ko foo xamante fi yàq ab yàq ko du ci mën jot waaye xale ba te xale moom boo ko leen xale rek mu fexe ba jox ko waa ji waa ji fexe ba njaboot ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jëkk jékki yaram yëpp di metti mënatul def dara te kat boobu am na lu ñu suñu borom bëgg a jàngal ba yonent bi tëddee tëdd ba mu yàgg jékki-jékki ñaari malaaka ñëw ñaar malaaka yi bi ñu ñëwee yoruñu jëmmi malaaka dañoo yor jëmmi nit kii toog ci bopp bi kii toog ci tànk yi waa këram mu ngi toog. bañ toogee ñu ngi leen di dañ ak seen dugg toog ki toog jékki-jékki ki nekk ci euh, bopp bi daan nekk ci ci ki tànk yi moo kii ku mu kii di Muhammad mu ne ko waaw lu xew lu muy def nii mu ne ko daa feebar dañ ko njabar waa kër gi ne jabar dañ ko jabar kay ku ko ku ko jabar mu ne xanaa Labiid ibn al-Asam jabar waa kër gi xoolante ki ki ne moo ko ne mu ne ko waa ani njabar ga mu ne ko mu ngi ci teen sàngam ci place sangam njabar gi fa la nekk waa kër gi daan ne waa lu ñu fi defate nañ ko nañ ko jëli ñu dem am kuñ ñu yor ci biir teen mu génne njabar gi bañ indee njabar gi ñu teg ko ci kanam yonent bi sallallahu alayhi dem dem nañ ne fees dem tuuti jibril ñëw indi suratul falaq ak suratul naas suratul falaq ak suratul naas boo leen ñaar fukki aay ab ak benn njabar ga yowul ba dafa dafa lu mel ne jëmmi nit lu mel ne jëmmi nit la la dafa ab statut ba mel ne boo xam daa am bopp am ay loxo am ay tànk mu jël mat fukki puso ak benn jam def ci ay jam-jam fukki jam-jam ak jëmm ja day ma ngay met ci yonent bi fu mu jamoon rek ma ngay met ci bi waaye bi Jibril ñëwee indi falaq ak naas yi Jibril Seydina Muhammad jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi mu nee qul a'udhu bi rabbil falaq ba mu ne falaq benn puso la fet dali fële jam-jam boobu maase fa mu tolloo ci yaram yonent bi mu ne min sharri ma xalaq beneen puso naawaat wa min sharri ghasiqin idha waqab beneen puso naawaat ba naaf bi muy jeex puso na tasaaroo estati ba ne kese yonent bi jékki-jékki jot taxaw mel ne ko kon ndekete suratul falaqi ak suratul naas dañuy dindi njabar dañuy dindi njabar te loolu mën naa am sax damay wax ne mooy li ma wax xam naa ne eh, fii moom dëkk bu xam-xam la te xam naa ne ijtihaad ci wàllu ci wàllu xam-xam ci wàllu baatin moom fi fi la fekk taala waaye alquran eh, daanaka loo loo loo loo loo am ci biir rek mi mi ci insha taala moo tax ba naasi bi mu ñëwee. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daana muslu ay yeneen saar muslu lu bari bari waaye ba mu wàccee ba nu yonent bi génn àdduna daan def bis bu nekk saa buy tëdd day jàng falaq ak naas tifli ko ci loxo yi raay ko ci yaram yëpp moo tax ba ñu bëgg jullit bi suy tëdd lu gàtt gàtt na fexe ba suy tëdd bu demee ba tëdd sa am na ñaan gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ne kuy tëdd ku ne ba demee ba sa kaw loolu war nga koo ñaan ñaan googu boo ko ñaanee ba noppi ma nga taw boole falaq ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ko fi daw bàyyi lu ñu leen leen lu nekk suñ ko def ci li gën am na ak ñaan gu mu war a àndal xataa bi nga ne xafeet yow yow sa diglal bay waaj a wàcc am na ñaan gu mu la wax na nga ko war a ñaan doo wàcc lal bi soo wàccee lal bi a génn néeg bi ci douche bi am na ñaan ko war boo duggee ci douche bi am na ñaan ko war a ñaan boo génnee am na ñaan ko war a ñaan bés bi lépp ba mu jeex lépp loo def ci li gën boo ko seetee ci téere yi da gis ne am na ñaan ko fa sallallahu alayhi wa sallam joxe ñu war ko faa ñaan su ko fee kon ñu doy lool lool lool rek xam nañ ne waxtu wi sax jeexul waaye ñu waajur xam naa ne jeex na su ko fee ñuy jégalu bu baax a baax lépp loo xamante ne bii lu ci dëng la lu suñu jubluwaay ay nit rek lañ dañuy juum te juum te sax moo ëpp ci ñun lépp loo xamante ne bii lu jub la mu ngi jóge ci mbaaxu suñu borom subhaanahu wa taala di jégalu ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Mouhamed Touré ñu ngi sant bu baax te di la gërëm te di la ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala ci ngëneelul alxuraan moomu nga andi tey yal na sunu borom guddal saw fan te guddal fanu kilifa yi nga xam ne ñoom nga bàyyi ko ñoo la fi yabal ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañu fekk kon ñu ngi ñaan sunu borom mu defal nu ak dégg ak topp euh, wax ji rafet na lool li ci des rek mooy. Euh, ñun mbokk jullit ñu seet ñu mën a fexe ba mën cee jariñu bu baax a baax waaye ni ñu ko bëggee woon ci ngëneelu alxuraan ak lan mooy alxuraan loolu amee na nañ ko nañ ko bëggee woon kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom guddal sa fan guddal fanu kilifa yi la fi yabal ak kilifa yi fekk ak mbooleem jullit yëpp yàlla ñu borom defal ngëneel defal nu ak njëgal ci weeru tedd wi comme sëñ bi euh, waxtaan wi am gum am solo tax na am na ci ñenn ci mbokk yi ñoo xam ne ñu ngi doon teewlu waxtaan wi euh, ñooñu kon dañuy bëgg ñu jege si ñu def ci euh, lenn ci ay loo xam ne ay taxlixaat la kon rek noonu ko sëñ bi waxee rek ci biir waxtaanam euh, kon nañ bàyyi xel bu baax a baax ne jamono yi ñu toll am na ay noonu yoo xam ne ñu ngi judd noon yooyu mosuñoo teggi seen tànk benn yoon waaye nag dafa mel ne dañoo laxasuwaay laxasuwaay waat ngir bëgg a fay li nga xam ne mooy leerug suñu borom gu tedd googu di alxuraanu karim kon jullit yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax sëriñ wax na ko ci biir waxtaan wi nee na sunu borom subhanahu wa ta'ala moom moo wax ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la'afizun léegi nag sunu borom bu waxee ne alquran man maa ko wàccee maa koy wattu wattu googu ku ne xam na ne ci jullit ñi lay jaare kon jullit ñi am na lu leen ci war mooy fas yéene wattu googu sunu borom wax ne moom moom moo wax ne mooy wattu alquran ñoom ñu fas yéene ba ba mu amee ci ñoom maanaam suñu borom moom lu mu wax ku ne xam ne loolu am lay doon waaye nag da ko jàll ci nit kon ñi ko mën a wattu mooy doomu aadama yi kon mën nañu wax ne jullit ñi bu ñu am lenn lu ñuy ragal ci noonu yooyu jóg ngir fas yéene di xupp euh, di xupp ñi nga xam ne ñoo jóg taxaw ci euh, alquran di ko wattu kon nañu bañ a ragal dara ndax suñu borom moom moo wax ne mooy wattu alquran kon suñu borom moom yi ñoom ñooñu bu borom moo leen di wattu ñoom ñooñu fas yéene wattu alquran sëriñ bi wax na ci biir waxtaanam ne inna di qur'ana yi lati hiya aqwam alquran mu tedd moomu ku ne xam ne mooy yoon képp koo xam ne bëgg nga ak njub bëgg ngaa jaar ci yoon siratul mustaqim ci alquran ci bu tedd boobu ci ngay jaar ba ba mu naaw kon yoon wa gën a jub daal mooy alquran naka noonu wax na ci biir biir waxam it ne xayri yi boobu nga xam ne sunu borom moom la digal way alquran yi mu tey sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne xayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu loolu it ki nga xam ne moom mi ngi ci alquran di ko fas yéene wat di ko jàpp na bàyyi xel loolu baax baax ginnaaw suñu borom nee na ki gën ci yéen dal mooy ki nga xam ne jàng na alquran ba noppi di ko jàngalewaat te ku ne xam na ne sallallahu lépp lu mu wax suñu borom subhanahu wa ta'ala moo ko wax wa ma ataakum rasulu faxusuhu wa ma nahakum anhu fantahu lépp loo xam ne wax na kon xëyri yi boobu wax ne ki jàng alquran ba noppi di ko jàngalewaat moo ko am kon nañ jàpp ne lépp luñ ci mën a fekk rek ci alquran jooju nañ fas yéene ba jàpp ko bu baax a baax euh, ki nga xam ne moo di Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu it wax na ci Masalikul Jinaan ne fa man araada al xurba min mawlaahu fal yaqra il qur'ana la yansahu sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na képp koo xam ne kii bëgg ngaa jege sa borom na nga jàng alquran noonu ko sëriñ bi waxee léegi ci biir waxtaan na ngay wattu alquranul karim na nga koy jàng na nga koy boo ko wattoo ba noppi bu ko fàtte mukk te na nga ko xamle kon sëriñ Tuubaa gis nañ ne ci ay jamonoom moom ñooñu alquran gis nañ fonk gum leen fonkoon ndax gis nañ ne nit bu musaan mokkal alquran am na teraanga yu rëy yoo xam ne daan ko defal ñi nga xam ne ñu wattu alquran kon teraanga jooju xam gum xam ne alquran mooy téere bi suñu borom wàcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy téere bi gën a tedd xam gum ko xamoon tax na mu daa teral ñooñu alquran kon ñun tam ñooñu ñoo noonu la ñu war a ñun jullit ñi noonu la ñu war a jàpp ñooñu alquran di leen teral te fas yéene am fit bu baax a baax ci noonu yooyu nga xam ne jóg nañ ngir bëgg na ñoom dañoo fay dañoo bëgg fay alquran te insha allahu taala bu soobee suñu borom duñ ko mën a fay mukk kon jullit ñi nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax kon duñu guddal dañuy jox sëriñ Abbas Mbacke rek mu am benn taxliq boo xam ne dana ko ci def dañu jox sëriñ jiil wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wasallim taslima mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare ci taxawaayu bu rafet bi nga xam ne taxawee nañ di eh, jiital nuyo bi ci kilifa yi nga xam ne teew nañ fi yépp ak suñu waajur yu baax yi nga xam ne ñoo ñu jox ndigal ñu fas yéene taxawee liggéey bi di ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taxalaa nangul na suñu koor te nangul na suñu liggéey bi baax a baax di sant bu baax a baax sëriñ Muhammad ibnu Abdul Aziz di eh, waajuru Serigne eh, di eh, doom ci Serigne Abdul Aziz bu Fass doon koo xam ni ku ñu xam la ci alquran ak jàngale diine li ñu baax ñoo xam ni man dem naa ko ba tàyyi ci daara ja lu baree bari gis naa ñu bari ñoo xam ni fa lañ jàngee itam di njàng mu sell njàng mu baax a baax kon ñoo ngi leen sant bu baax a baax ci taxawaay bi di leen xam ne ñoo bokk liggéey bi li ñu ñor mooy lislaam ak def lu baax ginnaaw ba loolu jàllee daanaka li ëppoon ci lu war a jàngat ci waxtaanam sama mbokk sëriñ Maodo Mbacke daanaka wax na ko kon dañuy e, def benn e, commentaire bu gàtt ci li nga xam ne moo di alquranul karim yi nga xam ne moom la doon waxtaane li ci njëkk jiitu ci mooy alquranul karim mooy e, dusturul muslimin alquranul karim mooy téere bi nga xam ne ci la jullit ñi war a sukkandiku mooy téere boo xam ne bu ci sukkandikoo du ñu reer ba mukk te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi jógee li mu waxoon mooy e, bàyyi naa leen ñaar yoo xam ne nii bu ngeen ci bàyyee bu ngeen ci jàppee du ngeen reer ba mukk te loolu la ci jiitu mooy alquran karim la ca topp mooy sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu li ko tax a jóg mooy leeral alquran karim kon alquran man ngaa wax ne moom lañu war a yëkkati teg ko na leen ñépp di ko xool ñu ne téere bee kat ca la sukkandikoo ca la ñuy àttewoo loolu mooy li xam ne moo mën a jagal réew yi jullit yépp moo mën a jagal sama àdduna bi yépp mooy mën a tax jàmm am ndax loolu moo moo ko tax a jóg du téere boo xam ne nii dañ koy teg ne rek bu nit faatoo ñu ne man kat sama waajur dafa faatu wala sëriñ sàngam dafa faatu ñu dajaloo jàng téere bi ñaanal ko mu jeex dëgg la loolu baax na waaye nag li ko tax a jóg mooy nañ ko jàng mokkal ko di ci attewoo xam la nga xam ne moo ko tax a jóg mooy lim digle ñu def ko lim a lim aaya dem ñu bàyyi ko loolu mooy alxuraanul karim euh, téere la boo xam ne itam dafa boole ñaari ngëneel man ngaa wax ne paaka la boo xam ne ni ñaari ñëw ko la am ndax dañ koy jàng comme ni ñuy jànge téere yépp ñaareel ba tam dañ ki koy jàng tam dañ mutaabat la mutaabat la nga xam ne da ci jaamu yàlla suñu borom tabaaraka wa taala Euh, jataay bi gën mooy jataay boo xam ne nii mbooloo moo xam dañoo dajaloo toog di jàng alquran walla ñu koy ci seen biir loolu mooy jataay bi nga xam ne mooy bi gën euh, kon foofu laay euh, ci sama waxtaan maanaam xëy na sax lépp moom du mën a nekk waxtaan lépp ndax su ma ci bëggee wax lépp jataay bi du ma ko may waaye li nga xam ne ñetti points yi nga xam ne bëggoon naa ci waxtaan bi ci njëkk mooy alquranul karim ci jamonoy Seydina Muhammad ba ni mu ñëwee ci Seydina Abu Bakr as-Sadiq ba ni mu ñëwee ci Seydina euh, euh, Usman ba ni mu ñëwee ci jamono jamonoy Muawiya ak ni ñëwee ci jamono ji la point boobu ba naa ci yaatal bu baax a baax waxtaan ci bu baax a baax waaye su ma ko waxtu mayee bi ci topp mooy euh, Serigne Touba radiyallahu anhu ak alquranul karim ku ne xam ne ne diggante boobu diggante la diggante la bu mat a xam Euh, kon bu loolu jàllee mbaa bi ci bi ci jiitu mooy sunu borom sàmm gi nga xam ne moom la sàmm alxuraanu karim euh, sunu borom sàmm gi moom la sàmm alxuraanu karim daf koo waxal boppam inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun sunu boroom moo wax ne man maa wàcce alxuraanul karim sayyidina muhammad waaye maa koy sàmmal sama bopp du lu joxal kenn moom moo ko yaral ci loxol boppam di ko sàmm ba tax na mooy téere bi nga xam ne téere yi fi jaar yépp bari na kenn xamul nu mu toll ci téere yi wàcc ci ay yonent bari na lool waaye alxuraan rek moom nga ci mën a gis ba suñu jamono jii nu nekk nii nañu ko wàcce woon ci yonente ba ñu di ko jàngee noonu te kenn yokku ci dara kenn wàññiwu ci dara téere yi ci des yépp benn bu ci ne boo xoolee cosaan la amatu ko luñ luñ fa sos la rek nekk ko waaye cosaan la amatu fa kon euh, loolu mooy alxuraanul karim ba tax na daan nañ ko sàmm bu baax baax ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax aaya bu ma alquran bu benn aaya masaana wàcc dafa am ñoo xam ne ñooy bindkati wax yi nga xam ne bu aaya bu wàccee dañ koy daal di bind fasaad kii bind ko fee ci ab kiyam xob yi tàndama wala kenn ku nekk fa nga ko mën a bind nga bind ko foofu ba nga xam ne jamono yonente bi salaa alayhi wasallam moom mokkaloon nañ ko euh, ñu bëree bëri ci saxaaba itam bindoon nañ ko mokkal bi nga xamee ne dem na ba jóge fi ci jamono yi Seydina Abubakar as-Sadiq eh, eh, xare bi am fi ci gannaaw ba ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alxuraan ñoom ñëpp di bëgg faatu eh, ba Seydina Ali jóg yow kat war ngaa taxaw xettali sàmm alxuraan ni nga koy sàmmee mooy nga fexe ba dajale alxuraan ji def ko ci benn téere damay gàttal rek ndax lépp moom du si xaj mooy nga dajale alxuraan yi def ko si benn téere bi mu ko dama ko bëgg bëggoon a indi ci histoire bi ni mu demee ba ni mu jeex waaye xam naa ne waxtu bi du ko may dama seet lu mu gën a gàttal rek ma waxee ko noonu euh, bi abo Abubakar Sadiq bi bi ko euh, saxaaba waxee loolu mu daal di am ak jaaxle lool nga xam ne ñëw na ba ci moom ay yor mu soog a nangu xamal ko ne ko lii kat du bidaa ndax moom li mu ci doon ragal mooy bidaa bidaa bi mu fi doon ragal mooy bañ loolu nangu ko woon bi mu demee ba xam ne lii lu mënul ñàkk la boobu la ko soog a nangu daal di woo ñi nga xam ne ñoo mokkaloon alquran karim Zayd ibn Sabit ak saxaaba yi nga xam ne ñoo ko nekkoon yépp ñu dajale ko bind ko ci def ko ci eh, def ko ci benn téere bi nga xam ne ne def na noonu ngir sàmm ko alquran karim ndax booba ñi mokkal alquran ñu bari ñu ngi faat boobu buntu jàkka ju nekk dañ fa teg ndaw buntu marché bu nekk fépp foo xam ne mbooloo dañ koy dajee ñu teg fa ndaw képp ku ñëw ñu laaj la ne la alxuraan kat ndax mas nga cee dégg dara wala nga xam ci lenn loo xam ne ni euh, andiwuñ ko boobaa soo waxee ne man kat ay sangam xamoon naa ko wala nangam ak sangam jëliwoon naa ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jël ko bind ko noonu lañ la kaamil bi nga Abubakar dafay noonu daal di koy jox doomam Seydina Sayyidatuna Hafsa mu téye ko bi mu ko teyee ba ci jamono yi naa Usmaan ñu dem ba nga xam beneen dëkk noonu dëkk foo man ni dem minin yi noonu lay mel bokk kon tax na loolu mën naa andi ak wute tam bo loolu tam ci lañ defee marché yi kon loolu moo doon ab gàttal rek wane ci ne li ma ci bëgg a wane mooy euh, loolu euh, coono bi nga xam ne daj nañ ko ci alxuraan karim ba sàmm ko aar ko ba ba fi mu agsi nii loolu laa la laa ci bëggoon a xam la rek ñu xam xamle ne ñoom tam kenn ku ci nekk ba nga agsee ci sa jamono la la ca waroon def nga ko ci ba nim ñëwee ba agsi ci ñun ñi kon ñun ñi itam am na loo xam ne mooy li ñu ci war li ñu ci war ñun mooy ñu fexe ba ginnaaw ñoom defal nañu fondement bi fondation am na kon li ci des mooy tabax rek mu jëm kaw niñ koy defee nag mooy fexe ba jàngal njaboot ci alquran karim buñ leen ko jàngalee ñu xam ko tam te di ko jëfe loolu mooy li li mën a musal li mën a musal xeet bi waaye nag euh, buñ ko tegee fee jàpp ne leneen ak loola lu mu rëy rëy ci moo xam muy muy nasaraan wala beneen langue bu mën a doon bañ yaakaar ne loolu mën naa ëpp njëriñ avenir àdduna mën naa tax mën na cee am loolu mënu nekk nañ jël njaboot bi dugal leen ci daara alxuraan ñu jàng alxuraan te xam na loolu mooy li li li mën a sàmm njaboot bu njàngee alxuraan mën a jàng diine mën a xam li euh, li nga xam loolu yàlla dégg loolu mooy mbir mi kon tomb boobu jeex na tomb ñaareel bi moo alxuraan karim ndax yaakaar naa kenn mënut a tudd Sëriñ Tuubaa kenn te boole woo ci alxuraan karim kenn kenn mënul tudd euh, Sëriñ euh, alxuraan karim te boole woo ci Sëriñ Tuubaa ndax li nga xam ne liggéey na ko ci alxuraan kenn xam nu mu te jii buñ ko sàmmee ba mu agsi ci ñun njaboot gi mën koo jàng jàngeen wa ci war loolu ci moom la ndax dafa jóg moom daal di wax ne kitaabun karimun min karimin mukarrimun kufitu bihi al ahdaa wa zanba wa shirka nee na téere la bu tedd téere la bu tedd bàyyikoo ci bu tedd koo xam ne ni aji tere la nga xam ne téere boobu ci la ci la ma fegale samay noonu ci la ma fegale tam ay bàkkaar ci la ma fegale tam bokkaale yàlla sëriñ bi bi mu jógee dafa jël alxuraan karim rek def ko muy sukkandiku kaayam def ko muy euh, fagu faguteefam sëñ Abdou Lahad Mbacké daanaka wax ne na sëriñ Tuubaa euh, dafa wax ne bi ma xamee ne ëllëg yow ma xiyaaw kenn ku ne sa faguteef lañ lay jox man damaa daal di jël alxuraan rek def ko muy sama faguteef su may dem ànd ak moom fépp fu ma jëm nekk moom ba tax ne yàlla fay ko ci li nga xam ne loolu ko ci loolu ko ci euh, loolu ko ci may téere la boo xam ni tam ngëneelam ak euh, trangaam bunt la boo xam ne nii du tëj ba mukk ba faw képp koo xam ne yaa ngi kiy liggéey lu ci dox ci na ko war a defee bu boobaa teranga ji fekk la Sëriñ Tuubaa daan na wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a nekkal alquran karim sama dëkk bi ku képp ko fi nekk nekk fi ci jàng alquran ak jàngale bay ba nga xaar na ci sa poste xam ne maa la fekk kon loolu mooy la ci am képp koo xam yaa ngi liggéeyal alxuraan karim sunu borom moo lay taral sunu borom moo lay moo lay taral huwa shifa min kulli daa liman alayhi tamada aman abahu turida wa hasratin wa nadam mooy téere boo xam ne nii ni ko sëriñ waxee léegi saafara la ci bépp jàngoro waaye nag ci ki nga xam ne daf cee sukkandiku kooku la wax waaw koo xam ne nii bañ nga ko nag bay boo nga xam ne suñu borom dàq na la ci yërmande kon loolu laa ci wax ci gàttal rek bëggoon naa mu gën a yaatu waaye wax dëgg yàlla waxtu bi ko mayu kon foofu laa yem ci gàttal euh, wax nga wax du am solo kon ginnaaw alquran moom Sëriñ Tuubaa wax na ne ci lañuy ñuy noon bi kon nun jullit dinañ jàpp ne noon yi nga xam ne jug na ngir bëgg a xeex alquran nañ fexe ñun ba dàq leen ci alquran jooju kon ñu jox Sëriñ Jiili Lo moom benn taw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 di dekkal lu yàgg ak loo xam ne ña koy dox ba mu ba bu yàggul mën naa cee jox ay misaal maag Oustaz Moustapha Ndiaye mi ñu ngi àndoon dem ci waajuram muy sëñ Abdou Aziz mu di ñu wax yéem goo xam ni daf ko am ci moom ak jeexital goo xam dafa am ci daf ko am ci bis bi mu njëkkee gis bayitu sëñ Tuubaa woo muy wax ne mahad mahabatel muxtaara sayidana xubbal maghani wal ahdina wal walada mu di ñu wax yéemu gum ci am lu mu ko yéem lool nga xam ne kon ñun dañ fay faral di dem lool jaxasoo moom lool xam ci moom it ak yitte gu baree bari ak ni mu bëggee ci ñépp yëngu ci lu baax kon ñoo ngi rafet lu waxtaan wi di bu baax a baax kon tomb yu ñu ciy indi rek mooy comme ni ko sëñ bi waxee ci biir waxam ne alxuraan bi muy wàcc dawuñu ko tomb araab yi ñoom dañ ko daan wax saliqatan mooy ñoom dañ ko daan mën a jàng nga xam ne bokk la ñun ñi nga xam ne danga nga koy yow jàng rek moo lay tax xam alxuraan waaye yow boo romboo ci mbedd mi sax dégg ko daa jàng alxuraan da ngay daal di xam la may wax nga xam ne ki dul ab jullit sax bu ma saa romb ki ab jullit di jàng alxuraan day daal di jeexital ci moom moo tax ñoom dañ daa wax naan yéefar yi naan wa qaala llaziina kafaru la tasma'u li haadha alxuraan bu leen ko déglu waaye wal xaw fii la'allakum taxlibuun suñ koy jàng sax na ngeen di coow na ngeen di ndax ñu bañ koo dégg kon loolu araab yi noonu la demee woon ci ñoom alxuraan nag di téere boo xam ne nii dafa bari ay kiimaan ba ci naxu bi ak sarfu bi lépp suñu borom da ciy wane ay kiimaanam mën nañ cee joxe manoon nañ cee joxe misaal yu gudd rek waaye comme temps bi dafa jeex dañ ciy joxe misaal yu tuuti rek ci naxu bi ndax boo demee ci suuratu Taaha da nga gis ne inna haataani la saahiraani lañuy jàngal foofu alxuraan xawaahid yépp yu ci bëree bëri bu ñëwee day wute ñoom wane téere bi bokkul ak benn téere ndax loolu boo ko joxoon ko jàng arab kese bind bind bindal ko rek hazani la sahirani ne ko defal ma ci defal ma ci inna wala ànd su ñëwee inna hazani lay def mu yor mbindinu boppam soo demee ci sóoratu suura da nga fay gis muy def wayamhullahul la wa yahqul haqa bi kalimaati gis nga foofu day dagg waaw gi waaw googu nga xam ne maxaayam hu da koy dindi yooyu yëpp di wuutale sarf bi nga miin ci al xawaayid xawaayidu sarf ñu di la ko jàngal booy jàng xilmu tasrif boo ñëwee ci alxuraan da ciy dindi yu bëree bëri ak sanadu zabaniya ji ngay jàng ba tey ci suutul xalal nga sanadu hu la woon yooyu yëpp day ay kiimaan yoo xam ni alxuraan dafa yor mbindunu boppam ba tey boo demee ci suutul ahsaab da nga gis fa adalu na sabila sabila googul gis nga as sabila waaye gis nga tiiwul noonu ñu koy bindee def ko ñaari laan ak aw naa rasula yooyu yëpp di ay kiimaan yoo xam ni day day day day wuuteeg yeneen téere rek xam ne moom benn càppaacoli la bokkul ak benn téere gis nga al amsal baatu al amsal boo ko dee teet ci alxuraan ni ñu koy bindee ci téere kaw bi fi mu ne nii bokkul ak ni ñu koy bindee ci téere suuf bi yooyu yëpp di ay kiimaan yoo xam ni toujours alxuraan da koy wane bu dee bu dee ba ci ihjaat al hilmul yi am na benn xisa buñ ci wax boo xam dafa amoon ci ya ci sapon bu yàggul ci at yële ci gannaaw benn baykat la woon boo xam ni danaa bay at mu jot mu am ci toolam lu baree baree bari benn usine ñëw installé ci wetam taal fa ay projecteurs yoo xam ne nii ñoom guddi gi dañuy fanaane tàkk bi ñu ko defee noonu rek moom mu gis ne bi fi biñ fi biñ fi installé woo ba ba ba ba ba léegi daal gis na lim daa bàyyi su ko amee dootu ko am mu daal leen di porte plainte ni leen daal lu mën a xew seen protecteur yi moo tax sama gàncax gi moom lam daa génn du ko génne ñu def ci ay drasa daa di def ay études daal di gis ne loolu kat moom moo waral ne maanaam gàncax gi su yendoo ci jant bi ba guddi dafa soxlaa noppal borom xam-xam yi gëstu ko te boo demee suur naxdu borom xam-xam yi dañ ne aaya bi suñu borom di wax wóolu si maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhaaran min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yuhyi al-layla nahar yu xeleele nahar boobu gàncax gi dafa soxla di noppalu su guddee nga xam ne loon borom baykat boobu dafa porte plainte usine boobu ba dañ ko mujj fay maanaam xalaat maanaam eh, njariñam ca daam yépp ca ñoom ñu xañen ko ko dañ ko ko mujj jox ca gis nga aaya boobu bi sunu borom dana yux si lay la nahar jooju nga xam ne gàncax gi fi mu ne nii su fekkee ne da ngaa taal ay projecteur ci wetam il faut bu noppalu rek bu boobaa day am lor ju baree bari ju cay jóge nga xam ne gis nga njariñ yooyu bu dee ba ci alilman xadis jooju ba tey alxuraan Mm, bokk na ci ay kiimaanam araab yi ni mu leen daa convaincre bañ dégg ko ñu bëree bëri ñoo ñëw déglul ko seen bopp dugg ci ndax day day day lu mel ne bu ne alif lam ra wala alif lam mim sad nga saar yi nga xamee ne toujours dañuy tàmbalee araf yu mel noonu toujours rek bu noppee da ciy teg kitaabun unzila ilayk wala kitaabun anzalna ilayk li tukhrija nas min adh-dhulumati ila nur saa su indee aaye euh, alif lam ra rek araf yooyu rek day mel ne danaan yéefar yi yéen kat nee ngeen ay arab ngeen yéen fi gën a rafetu arab waaye te waaye arab yi ngeen xam muy seen arab yi ba ngeen bind seen juróom-ñaari muhalaqat sab'a yee ba bind ba bi ko fee ca Kaaba di ko damoon ca seen marché ba ngeen di wax ko kaas araf yooyu kat ci lañ composé téere bii kaay leen ngeen déglu bu ko defee ngeen def bu mel ne moom ñu ne alif lam ra kitaabun amsana ilayka li tukhrijna boo ñëwee déglu loolu moo lay convaincre ba nga duggal sabab ku ne xam na ne awoo jaxli li muy kàccor kàccor ñetti guddi yoo xam ne nii dem na di ko déglu alxuraan saa su demee déglu ba fajar rek mu dem déglu yenn sallallahu alayhi wasallam ca bu ëllëgatee du ko mën a muñ mu delluwaat ndax ñoom dañ doon dañ doon alxuraan bi ku ko jàng rek bokku la ñun ñi nga xam da nga ciy jàng sonn ci lool jéem a xam li muy tafsir waaye ku la masaa romb ba bu dul ab jullit bu dul ab jullitit du tee dina xam li alxuraan ji tekki loolu moom moo tax ñu ci baree bari rek tàmbali aay yi nga xam ne ñu bare bari ci borom xam-xam yi dañuy wax na illa an bi muraad yi waaye am na borom xam-xam dañ ne maanaam loolu bokk na ci njariñam nga xam ne maanaam yow dañ naan la daal sa langue bi nga jàng ñu naan ko alif bata sa ci lañ composé téere bi déglu rek boo dégloo ca ngay daal di jóge gëm ba tey sëriñ bi ñëw na ci tartilul quran xam nga fii ci senegal dañuy def ne buñ ci gisee kuy dañ naan day naaral am na fi ne gis naa fi ñoo xam ne ni dañuy tere seeni doom sax ñuy naafilaa noonu dañuy bëgg daal nga rabat dem rabat rek dem ca fekk ne noonu bu dee alxuraan moom digliwu ko waratil xuraan tartiila kitaabu nan sana ilayka liya daburu ayatihi sëñ Tuubaa ne ayatun waaye tudd bi rattafu xatmat bu ñu xalaat bokk na ci sëñ Abdurahmaan bi nga xam ne ñun ñu baree bari ci waa dëkk bi di ndaw ci moom lañ jànge suy naafile fii kii kii naafile ñaare bu bëggee rabat day yable ne nañ ko na wax mu tey na def ndànk kon loolu misaal la ci waaye nag day am ñoo xam ne ni moom daal dañuy dañuy dañuy bañ ko naaral xam naa ne saye boo ñu ñu di ko taj wit waaye di walafal waaye li ma gën a jaaxal daal mooy euh, Sénégal moom dafa mel ne dañoo am complexe ci nga def naaral waaye amuñu complexe ci nga def tubaabal ndax man damay gis ci ñoo xam dañ fi indi seen xarit tubaab jëlee leen wala daal ma dégg leen ci contexte waaye yow daal bu ñu la gisee nga def lu nuru am naar ca naar moom julli la suñ Tuubaa bokk na ci li mu dénkaane woon ña ko doon waajal amoon am naar kon bi mu fa bàyyi ko bokkoon na ci ñi mu dénkaane ñu doon ko waajal kon li ma bëgg a wax rek mooy naar beeg ku dul naar ku ne kuy seetaan télévision yi xam na ne Liban ñu gën a bari ay ay naar yu dul ay jullit ci lañ kon naar bi fi mu jëlee alxuraan ba di ko tartil yow kay fi nga ko war a jëlee di ko tartil tartil ndax loolu day warugaru ak jullit comme ni ko sëñ bi waxe léegi ci wa waxi imam Jazuri yo boobu nga xam ne jullit bi dafa war a tartil xuraan bokk na ci mokkal alxuraan nga xam ne moom sunu borom dimbale na ci Sénégal nga xam ne moom daanaka mën nañu amuñu problème boobu xanaa problème bi ñu am kay mooy xale yi léegi gannaaw buñ ñu mokkalee alxuraan ndax léegi fii da nga gis xale boo xam ni lu bari su mokkalee alxuraan rek day daal di foofa la koy dagg ndax euh, ci at yële ci gannaaw. saoudiens yi ñëw nañ fii bëgg fee samp ay daara pour jàppale réewi Afrique yi yi yi dare Sénégal Mauritanie jëm Tchad ak yooyu waaye bi ñu ñëwee def seen i dirasa ba ba noppi dañu ne Sénégal moom ak Mauritanie duñ fi samp daara yi alxuraan ndax ni ñuy mokkale alxuraan wax dëgg yàlla doy na ba xam naa fi daara yoo xam ne samp nañ ko fi nga xam ne arabe la ñuy jàngale waaye jàngale wu ci alxuraan kon loolu ñun ñu ngi ci sant yàlla Sénégal moom ni ñuy toppatoo alxuraan di ko mokkal wax dëgg yàlla loolu moom ñëwaan nga gis ko ci réew yu bare bare ba noppi dama laa jëlalee ngëne yi mu wax ci mokkal alxuraan waaye yéen a sànni waxtaan daal ne man xafisa xasra ayaati min min awali suurati min awali suuratil kahfi husima min dajjal fukki aaya kese yi njëkk suuratul kahfi soo ko mokkalee danañ la musal ci dajjal masiihu dajjal moom kon loolu bokk na ci ngëneeli alxuraan rawante naa boo ma nee mokkal téere bi yëpp waaye ah, am na ci benn xisa bu ma ci mën a dolli ba tey man sëriñ bi ma doon jàngal alxuraan dafa am benn sëriñ daara mbokk sëriñ daaraam boo xam doomam dafa wàññeeku. muy sëñ Ataasi yal na yàlla yokki leeram bu imaamu Tuubaa belal bu sëñ Abdul Ahad mu dem di ko siyaare ji mu dem mu ne ko xale bi de yàlla dogal na moom yàggu fi waaye nag lim fi di yàggadi di jàng na fi alxuraan ba mokkal ko jàngal na ko fi ñett nit ba mokkal ko xam nga loolu effort la nit dund na fi téeméeri ci def fi lu toll noonu kon loolu di ngëneel yoo xam ne nii dafa dafa dafa nekk ci mokkal alxuraan ñu gën cee xale yi waaye nag muskila bi ma gën a gis fii daal ci senegal moom mooy ba'da ba'da hifzul Qur'an moom daal xale yi bu ñu mokkalee alxuraan daal ba nopp loolu moom ndax man gis naa ñu bari ñu mokkal alxuraan ca daanaka seen farate jul sax xamuñu ko loolu di muskila bu rëy rëy ba tax na kon war nañoo boole ñaari ña ñaari jàngat yee yépp ñu ñu ñu jàngat ko bu ko defee xam naa kon ngir waxtu bi dafa am ñeneen ñu ci war a kii ba tey bokk na ci ngëreeni alxuraan. yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu woon sunu borom dina yëkkati ci téere bi aw nit dina ci wàcc ñeneen aw nit dina ci wàcc ay nit dina ci toroxal aw nit kon nag ñi nga xamee ñoo ci nekk di ci góor góorlu muy ñi koy jàng wala ñi koy jàngalu wala nga sopp leen waaye bul doon ñeenteel ba ba tax na kon maa ngi woo sama mbokki jullit yépp ñi nga xam ne ñu ngi jàng alxuraan wala ñu di ko wa wala ñu sopp leen waaye ndax sopp gi dafa yomb man de damay tëdd ba guddi ma ñaanal seen soxna soo xam ne daara jama woon gannaaw yàlla moom bokk na ca la ma fa téye woon ba ma toog fa ba lañ ma fa taxoon a yóbbu ma am ko ndax daf ma daa ba ma ñëw mu ne ma maa sama moromi dong mu ne ma na góor góorgóorlu bu leen defe ne seeni waajur dañoo soxla soxlawut seenum xëy soxla nañ ko dafa am lu ñu leen bëggal di ñu encourage ba tax na kon képp bépp jullit soo amul doom sax war ngaa mën a jàpp ci daara yi ca daara yi soxla nañoo jàppale ndax xeex bu metti na wet gu ne ñu ngi leen koy xeex nañ ci góor góor lu jàppale leen ab dong nga doon yaayi daaraam di ko sarax di ko encourager boo ko woo euh, euh, digal ko ndax man de soxna soofee gannaaw yàlla xam naa ne la ma taxatoo a toog ca daara joo ca la ca def ma daa woo ba ma ñëw rek mu digal ma ndax nit ki moom nit ki lu mu lu mu lu lu mu gàtt gàttam xel rek war naa xam ne ki ki nga xam ne du sa waajur du euh, du sa waajur daanaka du sa mbokk mën nañ ne mu woo la ba ci néegam mu wax la wax ju baax yow loo ga boo xawee yow dara rek da xam ne kii sa njariñ la bëgg ba tax na yow mi nga xamee ne yow yaa ne ci koñ bi li nga li nga mën a digal ndonga bi daanaka mën nga mën nga cee def mën nga cee def taasir boo xam ne tax sëriñ bi koy jàngal du ko mën a def ci moom ba tax na kon société bépp ñoo war a jàpp ci daara yi jàppale leen bu baax a baax ndax xale bi yow mi sëñ daara bi yenn saa yi da nga ko woo di ko digal day defe yow sa intérêt bopp rek ngay wax loolu lu ci mat a xel la ba tax na kon dañuy jeexale ci tomb bi sëñ Muhammad euh, Touré jeexale woon rek muy min kunuusil Qur'an euh, kon xam naa ñu jàll ci li sëñ bi doon wax léegi rek maanaam ni nga xamee ne moom la noon yi jógee di di di di di di xupp sëñ daara yi xam nga sëñ daa sëñ daara yi moom dañuy ay nit ñoo xam ne ci réew mi lañ dëkk am manoon lu bare bare nit ñi di ko def ñu def ñu war koo def ca defuñu ko Oustaz Moustapha Ndiaye mi këyit yi ñuy tukki nga xam ne fi mu ne tukki moo xew daf ko amoon ba noppi wàcc ko fi toog di jàngale alxuraan man mii wax a yéen xam ngeen ne sama sama waajur ci ñu gën a doon xale ci ay ci ay doomam la waaye fi mu ne kër ga li ci ëpp maa fi mag ana ñama mag fuñ ne ndax soxla moo fa woon a dem su ma neexoon ca mooy li xaw lu tax ma bàyyi ko kon toog kon yooyu yëpp suñu ko bàyyee dañoo ba toog dañuy xam ne dafa am lu ñu bëgg loolu nag ñu xam ne ay nit suñ ko dee suñ suñ ca nekkee yor seeni xel di ca di ca di ca yëngu dañu leen caa dañoo war a xam ne ñoom dañoo jaay seen seen àdduna jë jënde ko seen alaaxira nga xam ne ñun seen seen bàkkan lañ cay rek ndax fi mu ne nii am na ñoo xam fi ne nii seen kayit Italie boo leen ko bëggoon a yàq te moom danga leen ray doo koo jël mais léegi ana xale ki ko xale bu góor bi ko am amul 30 ans wàcc ko fii ne du dem xale bu góor bi nga xam ne mën naa dem demul toog ne damay jàngale alxuraan léegi nga ñëw bëgg a dox diggante mag loolu ndax da ngaa defe ne kooku moom dafa dof loolu laaj la ñun ñii mën nañoo dem ni nit ñi demee li tax demu ñi nag ñu toog fii ki nga xam ku ne xam na ni moom moodu boo demoon bëgg a yàq ay kayitam moom da ngay jaar ci kawam doo ko yàq mais ñun ñi nga xam ne léegi nag ñun dañoo dañ dañoo mën a dem ba nekk toog nag di jàngale alxuraan kon loolu nañu bàyyi na jàpp jàngaleet kat alxuraan yi suñu bëggee réew mi nekk ci jàmm nañu leen bàyyi ndax xam ne ñoo fi indi jàmm ni ko sëñ bi waxee léegi mbugal yu baree bari gis nga li xew Égypte barki démb taw yi xew fu ne yooyu yëpp li ci musal Sénégal bokk na ci ni ñuy jànge alxuraan bi dama ne leen ci gannaaw léegi saoudien yi ñëw nañ fii ci at yi ci gannaaw di samp ay daara ci Afrique sowu jant gii jaay daaree alxuraan bi ñu dikkee Sénégal ak Mauritanie dañ ne ñii duñu leen sampal daaree alxuraan ndax ñoom li ñuy jàngalee alxuraan doy nañu sëkk nga xam ne ay daara arab lañ ci def man xam naa ci sama soxna rakam mu ngi jàng ci daara yooyu parcelle nga xam ne gis nañ ne programme bi Sénégal am ci alxuraan doy kon loolu ci li mi ci la léegi nag ngir ñu ñu bàyyi ñu nekk suñu jaamu ji nañ ñu bàyyi ngir yàlla ñu jàng suñu téere bi du ñu ay dof du ñuy dof ndax nit ki moom ñoom ñoom li ñu jàpp mooy léegi yow soo jàngul alxuraan léegi yow ab ummi ñu nga soo jàngul français maanaam boo jàngee alxuraan kafe ak ummi ñu nga waaye nit ki su fekkee ne moom dem na ba doon mu kàllaf jàng téere suñu borom bi xam lu baree bari li muy firi ah nga yow booy li booy li intellectuel yi teg ko waaw yow yooyu yooyu moom na na ngaa jàpp ne moom buy lib intellectuel yi na la xam ne da du la ci boole kon nañu xam ne jàngale jàngalekat alxuraan yi ay nit lañu yor seen xel bokk ci li ñu am ci ay àq joxuñu leen seen i àq waaye nag nañ leen bàyyi ku ku sërëxul ndoo nga ban ko bàyyi yelwaan loolu moom lu wér la bokk na ci alxuraan li sëñ bi jeexaloon ma jeexale ji rek mi min ku nuusil xuraan alxuraan sëñ Moodu Mbàkke mi ñoo bokkoon daara ku ne xam na ne donga yi dañu daa def ca daara bu alxuraan wa doon du ñu doon sàmm ñun ñëpp dañuy faatu ay néew la ñuy indi fii ndax bis bu set da ngay gis xale boo xam ne ci lu xóor lay yendu ca man de fukki at ak ñett yi ma def ca daara ja benn dong laa fa gis ba wàccu liggéey waaw. nu ne nag man sëñ bi xam naa ci li may wax nawet maa daa taxat laa daa laa daa ba naa ne da nga daa da daa mar da daa mar ba noppi doo ko wuti foo naan waaye ndox mu ñuy teg parab ca sëñ ba du ca defu ca dal. ndax may yem def yëpp am na ko yam am yem am yëpp def na ko première campagne bi fa Abdou Diouf njëkk a def ñu fàkk Darou waa ba Darou Moukhty gi lañ wër ñaari daara ñoo nekkoon foofu ñu wër mbedd ñu ñu wër yoon wi takk ay bërigo yor ay alluwa xamal ne ko ne fii dañuy rootaan daara la ñaan ko ndox ba ba ba ni mu wàcc di fa ndox kon léegi sëñ daara ba la mu def moom bu xëyee rooti la man daanañ xëy tool wàcc duñu mën a gontu ji ndax duñu am duñu ma am ndox mu ñu toggaay kon état bi moom moo waroon a jàppale sëriñ daara yi fu daara ne ñaari daara ñoo newoon foofu jenn daara jo jafe-jafe yooyu moo tax ma fa mujj jóge foofu te gis ngeen ne daara da ngay nekk ci dëkk juróom fukki at doo gis daara jo sasu kon daara jo xit ba sasu war nañ caa jàpp jul yépp jàpp ca ba du tas ba tax na loolu mat a bàyyi xel alxuraan day sàmm xale yi di sàmm ñi nga xam ne jànguñu ko bokk na ci alaaji Malik si radiyallahu dañuy nettali ne dafa am benn taalibeem boo xam dafa xawoon a wéradi wéradi xel mu jóge ndar taalibe bi ñëw di ko xaar ci gaar bi Thiès mu wàcc mu ne ko sëñ bi de kii dafa xaw a wéradi maa bëgg nga ñaanal ko lu Faatiha la jàng tifli ko mu wér kon nag alxuraan la manoon ba léegi ma ngi koy man ñun ñoo war a dellu defaraat sunu bopp suuratul la jàng tari ko waaye sama classe bi yaakaar naa bu jàngoon junni Faatiha fii tifli ko benn ku wéradéet yaakaar naa mën naa bañ a kii kon ñun ñoo war a defaraat suñu bopp fonkaat alxuraan xam ne la man ba léegi mu ngi koy man ba li sëñ bi wax léegi ci yonent sallallahu alayhi wasallam bi ko lu bay di wala bi di di di njabar xawaram la jëloon gis naa ci benn waaye boo xam ne moom lu ma juróom nangi mata ngi saa su demee ci fi ñuy watoo danaan ko baleel ma mu bale ba mu sori mu woto ba noppi ne ko defal ma ci kayit wala ci toile mu yóbbu dañ ko war di def dañ ko war di waaye yow dem watu bàyyi dagg sa yoo yooyu yëpp dafa da dafa wóoru ba noppeet euh, euh, euh, al jullit yi ñu jàpp ne fi mu ne nii def say parata jàng sa faatiya ak sa ak ak sa ak say lixlaas ak say pàllax ak naas yi fi mu ne nii benn jullit day defe ne maanaam loolu am na leen lu ko gën a mën a musal lu dul mu dem di cay njabaraana yu ma la mën la wax waaw fi ne nii ku ñëwoon tàllal lay loxom ci jigéen sama mbokk jigéen ñu baal ma nga jàngal ko pàllax ak naas moom bu génnee danaan waa waa ji moom sama ñaar téeméer yi ma ko joxoon moom dama ko war te loolu dafa nekk loo xam ne ni jullit bi daf ko war a jàng yat ci ak njobootam ñu di ko teel a jàng jullit buy def ay farataam di jàng loolu di ko jàng ci askaarul masaawa sabah loolu doy na muslaay doy na muslaay sëkk sëkk sëkk xam naa euh, ngir bañ guddal rek dañuy yéexale foofu jox mbokk yi balaa waxtu wee jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi ndokkeel ci weer wi di la waaw di la ci coono yi ak xat-xati jamono ji eh, di la ci Maodo bi ni nga ko indee leer na macha allah eh, kon ñu tàmbali laaj rek ndax xaw naa guddi dafa mel ni ndax lañ na fiqee ñoom it ak di sant yi nga xam doon na fi def ay taaliq di eh, leeral ni Sayyid ji loolu lim doon waxtaan ci crise bi am ci alquran incha allah du ñàkk xëy na ñu defal ko mawdu boo xam ne danañ traité lu mel noonu di waxtaan ci crise yi nga xam ne am na ci alxuraan mooy jafe-jafe yi nga xam ne am na ci alxuraan ñu baax a baax leeral yi ci leeral ak euh, ko indee macha allah kon ak mbokk yi ni suba incha allah euh, Moustapha Lo Ndar Ndar moo war a def waxtaan incha allah ci kayfa nataamal ma al quran wa sunna naka lañuy jëfandikoo alquran ak sunna ci diggante boobu ci lay waxtaan insha allah suba ci ngoon la kon mbokk mi dafa doon laaj ni ñu waxal ko ci njariñal suuratul kahfi bismillah أعوذ ah, may dugg ci ci laaj bi dafa am lu bëggoon a waxaat tuuti ci mawdoo bi nga xam ne sëñ Abdul Qadir mu ci la wax léegi te mooy lu jëm ci wàllu eh, njariñul alquran ak daara yi ak xeex bi nga xamante ni moom la ñuy xeex da daara yi man de maa ngi sant yàlla bu baax a baax mosuma jàng benn ci kenn benn baatu tubaab benn xarafu tubaab mosuma ko jàng ci kenn waaye maa ngi lancé benn défi ci jàng tubaab ku ma mën a wax. daan moom tubaab lu mu jëriñ ci biir Sénégal amu fi de demee laa laa sa défi boo xam ne kenn ku jàng tubaab mu ñëw toog mu wax ma jàng moom tubaab lan la jëriñ ci biir Sénégal amu ci parce que saqaafa bu nekk benn ci ñetti yëf lañ koy doyee saqaafa benn ci ñetti yëf lañ koy doyee saqaafa benn mu doon loo xamante bi day indi alal wala mu doon loo xamante bi day indi xam-xam wala mu doon loo xamante bi day indi daraja te mooy eh, njàngam tubaab ñett yooyu ma ci mën a am waxuma ne amu ci de ci yeneen gox yi waaye biir Sénégal moom saqaafa tubaab yooyu yooyu amu ci benn li tax amu ci benn mooy bi ñu commencé langue ak léegi ci Sénégal ñaata at la mbokk yi mat na téeméeri at ak lu topp mat na téeméeri at ne réew mu ñàkk la réew moo xamante bi alal amu fi réew mu ñàkk alal waaye ñàkk ñàkk alal ñi fi tamit ci wàllu alal li néew néew néew mooy ñu jàngul tubaab ñi fi tamit ci wàllu soo demee ci marché bi dama kat wet wet gu neex wuti ñi nga xam ne ñoo yoon moo gën a gaaw dox ci wàllu wut moo ñu jàngul tubaab kii génn ci université bi kii génn ci daara nga yóbbu leen marché Sandaga ku nekk nga jox ko fukki junni nga jox ko taabal ñu nañ liggéey buñ demee ba weer des waat déwén kër jógee ca daara mën naa nga fekk ko mu am ak cantine kër jógee ca université ba da ngay fekk ne ndekkee na fukki junni da koy ndekkee kon alal amu ci ay benn benn alal yi yi yi muy wax ci ci diir diiran li ñu fi ne lañu ñu fi jàng loolu duñ ko compter alal amu ci. nga ñëw ci wàllu aljanib aljanib al ilmi wàllu xam-xam su fekkee ñun bii commencé jàng ba léegi pour am xam-xamu àdduna la woon mat na téeméeri at montre bu ñu takk dañ koy jëndi yére bu ñu sol dañ koy jëndi dàll wu ñu sol da koy defar dañ koy jënd ñun lépp la jën lu ñu defar xataa sax boo feebaree ba dem ci docteur bi bëgg mu seet la faj la day mujj nga yaakaar ne eh, da nga def dégâts ni ni commandant wala wala inspecteur di di di di di di enquêté noonu la infirmier bi di enquête lay metti bés fii bés fële bés faa garab gi mu lay jox da koy lii ci ab dictionnaire daanaka ki ñuy tànn mooy ki nga xam ne dafa jàng feneen dafa dafa jàng feneen mais biir moom ñi fi jàng amuñu dara te damay wax ne su fekkente ne bii njàngum médecine dañ ko apprenti wu te gis ngeen ne dañ ko apprenti wu léegi léegi njàngum médecine da ngay da ngay dugg ci da ngay dugg dem leen ci biir hôpital bi dañuy fekk ñoo xamante ne jànguñu médecine foofu la ñuy apprenti wu bu ñu mënee apprenti wu ñoo kay ba force ba qualifié ci kon taxaw bi ñu ci def ci biir biir école bi lu muy jëriñ lu muy jëriñ te it liggéey yu bëree bëri nga xam ni dafa dafa laaj ak ak chaabu bi directement chaabu bi wóolu woon ci njàntu ba ala sa biir misaal soo amoon tey sa liggéeyu maçonnerie ñaar entrepreneur bi ci tubaab la jaar kii dafa jaar ci apprenti apprenti ba mokkal ko doo ko jox ko doo ko jox mi lekk sa xaalis. kon nag kon wax dëgg yàlla xam-xam bi man gisuma ci xam-xam xam-xam amu ci te dem bu fekkee am na ku ci xam-xam-xam na ñëw mu wax ma fan la fi nekk mu des côté côté danger bi côté côté danger bi xool leen Léopold Sédar Senghor nekkoon dafay nekkoon nekkanoo fi ak Serigne Fall radiyallahu anhu nekkanoo fi Cheikh Abdou Lahad radiyallahu anhu ñu bëri bëri ñëpp nekkanoo woon bu yàgg. ñoo fa nekk na fi mu nii ba léegi nii am na ñoo xamante bi ci tur ñooñu dañuy dund ñooñu seen daraja ñooy continuer ba léegi xool leen ki nekk ki nga xam ne mooy nekk président ba léegi xam ne ci réew mi ñoo xam ne wéguñu ko am na ñoo xam ne attan nañoo jël rajo te téléphone donte du du yor du teggin kon a teggin